kon ginnaaw bi ñu sante suñu boroom subhaanahu wa taala di julliti alayhi salaatu wassalaam ñu ngi leen di ziyaar di leen ndokkeel ci tabaski ji di ñaan buur yàlla nangu xeetu jaamu yàlla yi ci ku nekk def te def ñu yàgg koo fekke ci lu ko neex ñi aji it mu nangul leen def jàmm ci àddina bi ci jullit ñeeg ñi jullit ba li nga xamante ne mooy jàmm ji nga xam ne moom la lislaam di woote daal di tas ñu nekk jamono yoo xam ne dañ ciy fàttaliku tamit jamonoy feet la buur yàlla def na ñu bari ñu man koo feete ci jàmm mais dogal na tamit ne am na ñoo xam ne taluñu ko ndax seeni réew neewuñ ci jàmm loolu it ñu war di leen bàyyi xel xam ne kon xéewal ci kaw xéewal lañu suñu boroom defal ñu leen di ñaanal ndax tamit képp koo xam ne jullit nga te doo yittewoo mbiru jullit ñi daanaka bokkoo ci ñoom comme ni alayhi salaatu wassalaam doon wax kon bu ñu fàtte ñi nga xam ne ci ay fitna lañ ne Euh, di ñaan buur yàlla teggil leen li ñu ne te def fa jàmm def jàmm fépp ci kaw suuf wa ma zalika alayhi bi aziz euh, kon tey insha allah ñu war a continuer dernière partie ci résumé bulughul maram yi min adillati al bu al imam al hajar rahmatullahi alayhi muy résumé bi ci suñu sëriñ Muhammad Cheikh Muhammadul Moustapha def radiyallahu anhu tey moo doon dernière partie bi muy tarjama saxaaba yi radiyallahu anhu ñoom ñi nga xam ne bu ñu xamee tey bu ñu toogee di feet tabaski ñoom ñoo tax ndax ci ñoom bu ñu ko sànkoon njàngale moomu ak naka la ko alayhi salaatu wassalaam doon defe ñu tey dañuy réer waaye ni ñuy jaamoo suñu boroom tamit ci ñoom lañu ko jële ñooñu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme li sayyidna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu daal woon wax ne saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu boroom moo leen tànn bés bi mu tànn yonentam bi alayhi salaatu salaam ngir ñu ànd ak moom jàppale ko ba diineen di fi muy àgg mu man faa àgg mooy da ko ay tànneef lañ ci biiri tànneef duñu n'importe qui ñooñu nag ñooñu walillahi alhamdu wal na mu def mu tombeek ñuy jeexal loolu ci ayyaamu tashriq muy bés yoo xamante ne nii ñi aji ñetti fan yi ñuy paase Mina di fa jaamu yàlla sànniwaale jamrat jam al jamaratul aqaba yooyu mu tombeek tey loolu xéewal laguñu suñu borom dëpp muy dëppale goo xam ne gu mu def la yal na buur yàlla daal di mottali xéewal googu mu jokkale ko ba ilaa yawmi diin kon nag saxaaba yooyu ñu indiloon xadiis yi radiyallahu anhum ñoom lañu war a gis tey kon ñu ngi woon ci kitaabu tahaara muy bunt bi nga xam ne mooy wax ci wàllu laat baabu izaalati najaasati wa bayaaniha bunt bi nga xam ne moo doon wax ci ni ñuy dindee sobe ak leeral lan mooy sobe gisoon nañ ci ay ensemble hadith yoo xam ne imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi da ko indi ci bunt bi bi ci njëkkoon mu ne woon wa an mu ne woon an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mu ngi jële ci Seydina Anas nekkoon doomu ku ñuy wax Malik ibn Damdam radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom moo ñu indil hadith bu njëkk bi waaye Seydina Anas ibn Malik comme ni ñu ko xamee ak waxoon ko bii weesu mooy gisoon nañu biographie am ci lu weesu woon moo tax tey insha allah duñu ko gisaat waaye loolu mooy xadiis bu njëkk bi bi doon wax ci wàllu sàngara kii vinaigre beneen xadiis bi bi ci teg woon Seydina Anas radiyallahu anhu tamit moo ko solo woon mu ne woon wa anhu muy Seydina Anas ba léegi ci moom lay jële mu ne lamma kaana yawmu xaybara amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aba talhata fa naada anna allaha wa rasulahu yanhayaanikum an luhumi al-humuri al-ahliya fa innahaa riih muttafaqun alayhi mu ne ba léegi mu ngi jële ci Seydina Anas ibn Malik mu ne lamma kaana ba nga xam ne ci la nekk yawmu xaybara bésu xaybar amara dafa digal rasulullahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam aba talhata saydina abu talha al ansari fa naadaa mu woote ci mbooloo mi ke buur yàlla ak ndawam alayhi salaatu wasalaam ñu ngi leen di tere lekk yàpp mbaam sëf ndax dafa sobewu hadis yooyu imam al Bukhari ak imam Muslim ibn al Hajjaj rahmatullahi ma ñoo ko solo woon kon hadis bii nii saxaaba bi mu ci tudd mooy Abu Talha Seydina Abu Talha kon moom la njëkk a gis insha allah turam moo doon Zayd Zayd la tuddoon ibn Sahl ibn al-Aswad ibn Haram al-Ansari al-Khazraji Zayd la tuddoon di doomu ku ñuy wax Sahl ah Sahl moomu doomu ku ñuy wax al-Aswad al-Aswad di doomi Haram tam bokkoon ci koju waa Medina la bokkoon ci waa Lansar ci waa al-Khazraj moom Sayyidina Zayd ibn Sahl mu ngi gënoon a siiwe ci Abu Talha mooy dàkkantalam la gën a siiwe Abu Talha al yi bari waa ne ñoo xam ne boo ne ne Zayd ibn Sahl du ñu xam ki ngay wax mais boo nee Abu Talha ñu xam ne ah waa fii moom xam nañu te moom la rek mooy tur loolu dafay am ci nit ñi bari na ci saxaaba yi radiyallahu anhu ñoo xam ne seen seen dàkkantal moo gën a siiw lañ gën a siiwe que ni ñu tudde dëgg-dëgg day dem sax ba ni ñu tudd dëgg-dëgg daanaka dootuñ ko xam wala day am ay wute ñii na la nii la tudd kii na la nee la tudd waaye moom mii di Seyna Abu Talha la tuddoon di Zayd ibn Sahl ibn aswad ibn Haram al-Ansari al-Khazraji radiyallahu ta'ala anhu moom ah, ku mel ni imaam ah, Muusa ibn Uqba rahmatullahi alayhi bokk ci xam borom ah, siira waaye tamit mu ci eh, rijaalu saxiix la bokk boo demee ci ay sahih imaamul Buxaari rahmatullah alayhi da nga fay fekk ay hadith yoo xam ne càllale bi moom dafay nekk Muusaa ibn Uqba Seydina Muusaa ibn Uqba rahmatullah alayhi ak ku mel ni Seydina Urwa ibn Zubayr ah, radiyallahu anhuma ñoom ñaar dañu ne moom fekke na Aqaba fekke na Aqabatu Mina mooy bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon dajeeg waa Ansaar ngir ñu daal nangu nangul ko l'islam man koo fat Medina ginnaaw bi nga xam ne ci la ko waa Quraysh doon sonal ah, nga xam ne dafa dajeeg ñoom ci ay yoon ci bërëb boobu di Aqaba ñoom ñu ne fekke woon na loolu te fekke woon na Badr tamit muy xare Badr waaye ñi ëpp dañ ne comme ni ko imaam an-Nasaa'i rahmatullah alayhi soloowe hadis boo xam ne Seydina Anas ibn Malik moo ko soloo tamit radiyallahu anhu loo xam ne day mel ni day wane ne daanaka ah, dafa mel ni après le le le tout ndax dane Abu Talha radiyallahu anhu dafa bëggoon a da doon labat ki nga xam ne mooy Ummu Sulaym ya euh, euh, nekk sayyidatu mooy sayyidatu Ummu Sulaym ne woon waajur wu jigéenu Seydina na ibn Malik radiyallahu anhuma waaye mu ne ko li mu ko ko waxee mu ne ko ku mel ni yow du ku ñuy delloo mooy da nga maa bëgg a takk mooy loolu du du loolu du principe bi laa bañ waaye sauf que man jullit laa yow yéeféer nga fekk loolu day wane ne kon moom tuubaguloon te xadis boobu xadis bu wér la imaam an-Nasaa'i rahmatullah alayhi moo ko solo léegi bi nga xam ne noonu la demee mu ne ko pour nga takk ma mooy foog nga dugg ci l'islam ndax l'islam day dafa bokk ci nga xam ne manu la nekk mooy koo xam ne du jullit bu bu góor di takk ab jigéenu jullit loolu man da nekk loolu mooy li nga xam ne dafa impossible moo xam waa ji juif la chrétien la wala ate la loolu du ci dara mooy bu nekkul jullit kook man da takk jigéenu jullit léegi nag mu wax ko loolu waaye suñu boroom def suñu boroom def dugal leeru lislaam ci xolam mu daal di tuub yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog bis bi mu toogee ak saxaaba yi radiyallahu mu ne leen te Abu Talha fekk mu jóge ne di ñëw mu ne leen hada Abu Talha kële di ñëw de Abu Talha la fekk tuubagul woon mu ne mu ngi ñëw te leeru lislaam mu ngi ci xar kanamam bi mu ngi ñëw mu ñëw daldi di tuub ci ci yi alayhi salaatu wassalaam ci la duggee ci l'islam moom Seydina Zayd ibn Sahl Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu bi nga xam ne nag ci la tuub ah, moom dafa bokkoon nag ci jàmbaar yi nga xam ne ñoom lañ doon woowe ar-rumaat mooy ay ay ay ay ay ay ay ñu mënoon flèche la ñu ci xare ah, moo tax fekk woon na ghazwat Uhud Seydina Anas day nettali comme ni hadis bi ne sahih Imaamul Bukhari rahmatullah alayhi mu ne keroog Uhud inhazama an-naasu an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa Abu Talha bayna yaday rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yudaafi'uhu wa huwa mujawwibun bi tursihi mu ne keroog Uhud xam nga mbir yi Uhud guerre Uhud début yi jullit ñee ko gañe woon ba kuffaaru Quraysh ni commencé daw waaye comme que alayhi salaatu wa salaam dafa amoon ñu mu tegoon ci montagne bi ne leen nu man di demee. bu leen wàcc bu ngeen ñu gisoon bu ngeen gisee ñu gañe bu leen wàcc bu ngeen gisee ñu gañe ñu bañuy daggaate sax bu leen wàcc waaye euh, bi nga xam ne ci leen gis ñu commencé yéeféer yëpp daw waa Quraysh daw gaa yi gaa yi topp leen am ñu nekkoon ci kaw gis loolu ñu daal di wàcc bi ñu wàccee nag ku mel ni ñoom Seydina Xaalid ibn al Walid temps mu ngi woon ci waa Quraysh tuubagul woon radiyallahu anhu ñu daal di fexe récupérer montagne bi rey ña fa des léegi nag xeex bi daal di retourné wu ñu commencé rey ci jullit ñu ñu baree baree bari ñenn ñi kenn gisatu leen jour boobu bi mu mettee ca yéeféer yi Quraysh bañ fay jóge dañoo amoon ñaari objectif ñaari objectif lañ tegoon bi ci njëkk mooy nañu fexe rey eh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam lool moo doon objectif bi gën a rëy beneen bi ndax jàppoon nañ ne lool bu ñu ko xasee def mooy deuxième objectif bi atteindre nañ ko mooy jël nañ suñu revanche Badar muy kan surtout Seydina Hamza tamit radiyallahu anhu koo foog ñu liquider ko moom it ndax lim ñu teg keroog ñoom loolu moo doon seen principaux objectifs yi ñu amoon léegi nag bi mu demee noonu ñuy rey ñu bari Seydina Abu Talha keroog ñu bari kenn gisu leen ñu dem moom bokkoon na ci ñu resté woon bi nga xam ne ci la yéeféer yi wër yonent bi alayhi salaatu wa salaam ngir fexe koo rey Seyna Anas radiyallahu anhu nee na moom bokkoon na ñi taxawoon mu ngi woon ci kanamu alayhi salaatu wa yoroon benn bouclier ak ay flèche di ko di ko defaan ah mu ne keroog moom Seyna Abu Talha xamu ne daanaka damaa flèche flèche sama arc yi damm naa keroog deux arc wala ñett damm na ci samay loxo gaa yi wër leen fu nekk. mu ne yonent bi alayhi salaam léeg-léeg mu gisoon benn saxaabay roon mu yor ay flèche mu ne ko jox ko Abu Talha unturha li Abi Talha jox ko Abi Talha ndax moo mooy moo la moo la gën man ci yéen te moom mooy bu dee ne yow say bal bariwul te say cible bari foofu perte bal waru foo am il faut ñu xool koo xam ne expert la nga xam ne franc tireur la ñu jox ko mbir yi waaye moo taxoon ku romb yor yooyu mu ne ko jël ko jëlal li nga yor yépp nga jox ko Abu yonent bi alayhi salaatu salaam di ko jottali yenni naan ko euh, abu Seydina Abu Talha ne ko yonent bi alayhi salaatu salaam bul xool la tusrif la tusrif alayhim la'allaka yusibuka sahmun min sihamihim damay ragal Quraysh fii mu ne yow lañ yow yow seen flèche yi ñuy tirer yëpp ci yow lañ jëm ak seen seen xeej yi léegi yow nekk nekkal sama gannaaw rek bul bul gees bul xool bu fexee di yërndu di xool ndax damay ragal benn ci seen flèche yi dal naxari duuna naxarika ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ne samaw loos mooy lu nar dal ci yow na dal ci man mooy ah, ñooñ moom kooku noonu la meloon noonu la meloon bokk koo xamante ni keroog ni muy tar tar tar wanewul ginnaaw te mooy ki nga xam ne moo taxawoon ci kanamu alayhi salaatu wassalaam moo tax kaana moom dafa bokkoon ci rumaat yi gën a mag moo tax moom Seydina Abu Talha radiyallahu anhu ah meloon noonu nag noonu la meloon tamit ci tabi ci tabe moo tax ah, Seydina Anas radiyallahu anhu dane bi nga xam ne kila la ah, aaya bi naan lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun suñu boroom ne du ngeen dax dëgg-dëgg mbaax du ngeen ko dab du ngeen ko jote mbug lu dul ngeen di dépenser ci li ngeen dina bëgg mooy booy saraxe doo jël yi nga xam ne yow yow rus nga koo solati par exemple bu dee ci yére la lii de dem naa ba wax dëgg sol naa koo sol ba rus naa koo yi nag nga ñëw deccul ko nit jox ko ko jàpp ne def nga lu gën a rafet duñ ne defoo dara de waaye waroo ko woon a bàkkoo sax mooy loolu xam nga ne li nga xam ne yow rus nga koo solati sol nga ko ba gis ko lu bari ci yow bëggutoo ku ko gis ci yow wala ràpp na am na keppeeku boo xam ne amoo tailleur bu la ko ñawal nga ne naa ko may diw suñu borom nag ne pour ngeen jot dëgg dëgg mbax fa ngeen di génne di saraxe di dépenser ci li ngeen dina bëgg Seydina Abu Talha radiyallahu anhu bi mu déggee aaya boobu mooy ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum doonu ñoon def ni ñun ñun yàgg nañoo dégg en ñu bari ci ñun yàgg ñaata aaya lañu fi dégg yoo xam ne day inciter ci loo xam ne man nañu ko mais duñu ko def surtout lu jëm ci wàllu alal boobu moo gën a ndax day day day lëkkaloo xolu doomu aadama bi te pour nga dépenser sax mooy de am lu la noonoo waa jiñ ko nar a jox dafa tàyyel parce que bi ko ñii di leen dimbali mooy da yokk assistant bi rek dañoo nangu wala liggéey gars yi c'est des fainéants nga dem bay génne nga ne non am naa beneen soxla mooy idée yooyu yëpp mën nañ la ñëw moo tax jël di joxe loolu am na ñoo xam ne bari mooy mooy du lu yombu noonu surtout li nga dina bëgg mu dim déggee aaya boobu mu ñëw ci alayhi salaatu wassalaam na ko inna ahabba amwaali ilayya bayruha wa innaha sadaqatun lillah arju zukhraha wa birraha mu ñëw ne alayhi salaatu wassalaam ne ko man de alal yi ma am sama alal yépp bi ma ci gën a sopp gën a baax ci man te ëpp ci njariñ mooy sama tool bi na bi nekk Bayruha benn bërëb la bu tuddoon noonu tool bi noonu nañ ko xame woon comme ñu ne tool bi nekk bon wala bi nekk Vénitien mu ne sama tool boobu moo ëpp rendement ci tool yi ma am te moo ma ci gën léegi nag jox def naa ko génne naa ko muy ne loo xam ne sarax la bu ma def ngir yàlla di yaakaar mu nekk loo xam ne lu ma lu ma sama boroom di dencal la ak yiiw ji ci mën a tukkee loolu lépp ci buur yàlla kese laa koy yaakaar waaye yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko zaaka maalun raabih insha allah ko lool de alal la joo xam ne ju tonawu la ju bene bu bu am bénéfice la mooy li nga li nga saraxe noonu waaye mu ne ko mu wax mu wax ko lu am solo mu ne ko ndax Seydina Abu Talha da ne ko fa da'ha ila ma araka fii ma araka Allah xoolal yow alayhi salaatu wasalaam alhamdulillah fu la sa borom wan rek noo gisee ne fa la gën rafete tool baa ngoog daal man saraxe naa ko génn na samay loxo nga def ko foofu yeneen ma alayhi salaatu wasalaam ne ko lii de alal ju tonow la mooy maalun raabih la léegi jël ko nga daal di koy def ci sa ci sa ci sa jegeñaale yi mooy nga dépensé ko ci ñoom muy tamit affaire bu am solo mooy ne euh, euh, nit mën na euh, indi joxe àddiya joo xam ne moom fa mu jógee ñoo ko gën a soxla loolu alayhi salaam tamit day xam loolu day dafa xam mooy sëriñ bi dafa war tamit di xam situation wu gaa yi ba moo tax mu ne ko jël ko nga def ko ci say waay jege ñaale moom Seydina Abu Talha radiyallahu anhu ah bi nga xam ne. noon la doon dundee moo tax euh, euh, ni mu meloon ci wàllu xare noonu la meloon ci wàllu tabe Seydina Anas radiyallahu anhu nee na jamono yonent bi alayhi salaatu wa salaam doonul woon doonul woon doonul woon doonul woon wooru wooru kii wooru naafila ndax xare yi xare yi ñoo taxoon ci la doon ne ba moo taxoon amul woon temps wu wala da doon metti di ko boole lool tamit mooy euh, jihaad dafa laaj loo xam ne. benn investissement personnel ak corporel bu bu bu boo xam ne bu bu négligeable moo tax ginnaaw gi la commencé woon di woor woor ba mooy di woor wooru naafile yi moom Seydina Abu Talha radiyallahu anhu bi nga xam ne ndax euh, euh, euh, ndax dañuy fexe gàttal ndax saxaaba yu bari lañ te bëgguñu cheikh président mu ngi ko doon souligner pour ñu war a mën a teel a dem après insha allah ak yëf yi fiy xaar rek yi ñuy xaar yooyu tamit jar na ci boole moom Seyna Abu Talha ci gàttal euh, euh, ginnaaw ndax dañu wute moom moom xanaa kañ la kañ la génn àddina ndax am nañu ne moom l'an 34 la génn àddina ci Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam waaye loolu euh, amaana amaana beneen wax bi Seydina Anas wax ndax dafa am yeneen borom xam-xam yu ne noonoon pas l'an trente l'an trente-quatre quand ndax Seydina Anas radiyallahu anhu mooy liñ la doon wax tànk dane dane euh, euh, euh, Seydina Abu Talha de radiyallahu anhu moom doonul woon woor jamono yonent mi alayhi ndax xare yi mu ne bi yonent mi alayhi salaam àddina mu daal di mu woor quarante ans quarante ans la doon woor lu dul doonul woon dox mooy da doon da tegale ba mu des tabaski ak korite la dul woon woor kon loolu bu dee quarante ans quarante ans mooy euh, euh, boo ko mooy euh, yonent bi alayhi salaam l'an dix ci gàddaay bi di dugg ci onze bi ci la ci la génne àddina léegi yow nga bëgg a jël boo jëlee loolu yokk ci quarante ans mooy du mën a nekk trente moo tax ku mel ni ñoom imam al-Hafiz ibn Hajar mu ne amaana kon cinquante l'an cinquante mooy li gën a dëgër ndax xadis bi comme que xadis bu wér la te imam al-Baghawi moo ko solo mu ne kon te waxu waxu Seydina Anas la radiyallahu anhu mu ne quarante ans la la doon woor yi des da ko woor doonu loon dog lu dul juuru tabaski ak juuru euh, kon loolu li gën a dëgër amaana mooy kon l'an cinquante wala cinquante et un la génn àddina te bi muy génn àddina ci xare doon xare ji ci géej gi mu génn àddina ñu toog mais amuñu fenn benn île buñ ko mën buñ ko mën a denc bu ñu ko mën a denc ah euh, léegi ñu tee koor bi daanaka def na moom juróom-ñaari fan door a am fuñ ko denc moom naa Abu Talha moom nag bokk na ci ay ngëneelam yonent mi alayhi salaam doon na wax ne la sawtu abu abi Talha fil jaysh xayrun min fi'a mu ne baatu Seydina Abu Talha ci ci ci ci ci moo gën mbooloo looloo tax yonent bi alayhi salaatu wa fii nii ci Xaybar moom ku mel ni moom la wax ngir mu jottali ndax moom moo am voix bu porté bokkoon na ci ñi xam ne seen voix dafa porté woon ci sahaaba yi radiyallahu anhu looloo taxoon moom la daal di woon digal ngir mu woote fii fa naadaa mu woote ci biir nit ñi ngir jottali loolu te bokk na tamit ci ngëneel mu amoon mooy moom dafa yoroon ci karawu alayhi salaatu wa salaam lu bari ndax keroog bi nga xam ne ci la aj daal di watu benn partie bi mu ne mu séddale ko saxaaba yi radiyallahu anhu beneen partie bi moom la ko joxoon moo tax ñoom seen waa kër bépp ñoom ñoo koy ñoom ñoom naa Anas ndax moom comme que bàyyi jiitle la ci Seydina Anas radiyallahu anhu ñoom ñoo ko yoroon ñoo ko yoroon teg ci yaayu naa Anas dafa jëloon ñàkk yonent bi alayhi salaam la fexe woon récupérer def ko ci benn kii flacon boo xam ne nee na moo dàqoon ci suñu parfum yi ñu ma am mooy parfum bi dàq boo ma mooy parfum yi dàq du misk mooy ñaq ko alayhi salaatu wassalaam mooy parfum bi dàq ci parfum bi moom boobu lañ amoon waaw ñoom seen seen kër loolu borom bi subhaanahu wa taala defaloon na leen jagle yoo xam ne lu jóge ci alayhi salaatu wassalaam directement ñoom ñu amoon ko moo tax dañ ko doon sàmm nag dañ ko doon sàmm te loolu sahaaba yi radiyallahu loolu jeexital yi jóge ci euh, yonent bi alayhi salaatu salaam doonuñ ko woon bàyyi noonu ñoom dañu xamoon li ci ne moo tax Seydina Xaalid ibn Walid radiyallahu anhu moom karaw yooyu noonu da koy amoon benn rek la ci amoon def ko ci kaalaam la ko doon def benn benn bés muy xare ji kaala gi réer ñu jekki xamatuñ fu kaala gi nekk comme que moo ne woon bu doon tey naan le général moo jiitoon armée bi mu ne gaa yi su ngeen nu ngeen man di def na ngeen wër kaala ji andil ma ko gaa yi wër wër wër fu ne sonn nañu keroog laata ñu koy gis ñu gis ko andil ko mais léegi nag gaa yi ne mais kaala gi rek moom daanaka loolu est-ce que jaroon na yii yëpp mu ne leen kaala gi karawu yonent bi sallallahu alayhi wa moo ci nekk masuma ko sol dugg benn xare lu dul maa koy gañe mooy ñooñu dañoo xamoon jeexital lu jóge ci alayhi salaatu wassalaam ñoom noonu lañ imaginer kooku benn karaw la ci amoon mu réer mu ne armée bi yëpp mobiliser leen seet ñi nga xam ne ñoom ñoo moomoon benn ñoom benn wàllu karaw côté bi lañ jël jox leen ko ñoom Seydina muy Seydina Abu kon insha allah moom li gën a dëgër mooy ne kon l'an cinquante wala cinquante et fekk mu xare ji woon ci la génn àddina te mag la woon moom Seydina Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala al-firdaws al-a'la maskanahu wa ma'waahu jazaakumullaahu xayran euh, point bi mu mujjee tudd daf ci am benn affaire bu am solo boo xam te ne sujet d'actualité mooy ne souvent léegi dañuy gis ci réseaux sociaux yi ñuy wane ay kii naan karaw yonent bi sallallahu alayhi nekk na bërëb sàngam yooyu nga gis ñu wane ak lees bu gudd loolu ku ko gis te xam dëgg mbir ba day xam ne loolu du dëgg maanaam karaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam mënuñ ci am lees bu tollu noonu parce que ni nga xamante ne ñoom ñoo yoroon karaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam di waa kër googu ñoo ko doon donnante biñ demee ci deuxième génération bi Abu Ishaq nga xam ne seen sëttam dong la moom amu ci woon lu dul benn peppu karaw bu fekkente ne ñoom amuñu ci woon lu dul loolu fan la ñuy jëlee ab mees mees lëmm bu ñu jëlee naan karaw bi mu ngi nekk nii sallallahu alayhi wasallam loolu moom maanaam euh, kooku kooku xeetu caaxaan la en fait voilà loolu loolu voilà te voilà te te euh, euh, euh, beneen beneen bi ci des moom mooy loolu moom bon ci ñenn ci gàmmukat yi dañ ko dégg woon ne yéen ci sallallahu alayhi wasallam karaw maanaam kiiwum ne bu ñu jëlaan toq ñaxam daal koy sotti ci bërigo après moom mooy gën a xeeñ miski loolu tamit exagération la voilà maanaam jëmmi voilà maanaam jëmmi kii bi la rek loolu la li li li li nettali maanaam mooy jëmmi ñàkk gi ci boppam waaye waxuñu buñ jëlee ñàkk gi toqal ko ci bëri ko ndox mooy gën a xeeñ miski loolu exagération waaw jazakumullahu xayran inshallah kon ki ci tegu woon ginnaaw Seydina Abu Talha imaam al-Hafiz rahmatullah alayhi mu ne woon wa an Amr ibn Kharija radiyallahu ta'ala anhu wa arda Seydina Amr ibn Kharija Amr la tuddoon ibn Kharija di doomu ku ñuy wax Kharija ibn al-Muntafiq di doomu ku ñuy wax al-Muntafiq al-Asadi moom Seydina Amr ibn Kharija radiyallahu anhu moom daanaka liñ jële liñ jële ci moom bariwul bariwul du tout xadiis bii nii ah nga xam ne moom lañ gis ci bulughul maram bi imaam al-Hafiz rahmatullah alayhi da koo tënk comme niñ ko gise woon ci taxriij bi Seydina Amr ibn Kharija dane xataba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ala naqatihi bi minan mu ne alayhi salatu wasalaam da doon xutba da leen da doon doon sermon da doon def benn sermon benn xutba bërëb bi mina mu ne wa huwa ala rahilati mu ngi woon ci kaw gëléem gi mu waroon muy waruwaayam mu ne wa ana tahta jirrati jir jirratiha mu ne man maa ngi woon ci suufu baatu baatu gëléem gi xam nga day gudd noonu mu ne man maa ngi woon ci suufam gëléem gi woon ci boppam di ruminer li nga xam ne moom moom la fex mooy li ruminant yi def ñoom ñoom ñoom nag ay xar ak yooyu nga xam dañuy lekk ñax mu bari wala ngooñ mu bari waaw bàyyi ba toog ba dal génniwaat génnewaat ko mooy indiwaat ko ba ci put gi di ko di ko di ko yëy noonu voilà moo tax ñu leen di woowe les ruminants moom noonu la ko doon def mu ne walu abuha yasilu bayna katifayya mu ne fekk gëléem gi bi muy def lool ah, kii bi eh, mooy mooy mooy mooy baab yi tiflit yi mu ngi mu ngi roogalaat di sotteeku sama diggante mbag yi mooy ci sama kaw mbag yi mu ne fa sami'tuhu yaqulu maa ngi dégg yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu naan inna allaha a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata li waaris mu ne maa ngi dégg yonent bi alayhi salaatu wa salaam naan buur yàlla de jox na ku nekk boroom àq gu nekk jox na la saaq mooy ci wàllu miraas buur yàlla tëral na nan la miraas di demee amul kii ma gënoon a neex bi may dund man léegi bu may waaj dee dinaa ko defal buuñaa wala defal ko loo xam ne day ëppal ñu ci des loolu man da nekk déedéet ndax lan inna allaha a'ta kulli dhi haqqin haqqa buur yàlla dafa jox ku nekk ñu am àq ci miraas bi ku nekk jox na la li nga war a moom loo xam ne buñ la joxee lu ëpp mooy du yoon buñ la ko wàññilee dañ laa tooñ moo tax mu ne kon fala wasiyata li yi amul testament bi moom manoo ko manoo ci dafa testament koo xam ne day doon nga naan moom ci sama alal ji defal naa ko benn part boo xam ne moom dina ko am dama bokk ci sa doom yi la war a doon say doom ñooñ man da nekk di leen di leen gënale sax bi ngay dund te nekk waaj dee sax loolu yeneen ci daal yi saaf saaf bañ ko ko naree bañ ko ko naree seedaloo da ne man du ma ko seede ndax Seydina euh, euh, euh, Saad Saad al-Ansari radiyallahu anhu Bashir ibn Saad Seydina Bashir ibn Saad radiyallahu anhu dafa mooy bàyyi an-Nu'man Seydina Nu'man bu siiw bi lan moo tax mu siiw. waaw bokk na ci njëkk a juddu Medina ala saakina dol saa wax nga dëgg ak lan ak xadiisam bi voilà bi bi nekk ci boo demee mu ngi ci euh, imaam an-Nawawi yónni na ko ci arba'iin yi mu ngi ci imaam Muslim rahmatullah xadiis boobu lu muy wax sax waaw kay waaw yaa imaam waaw ñu lay nuyu gisuñu la mooy innal xalaala bayyinun wa innal xaraama bayyin bayyin wa baynahuma umuurun mustabihaat ah an-Nu'maan ibn Bashiir rahmat eh, radiyallahu anhu moo soloo xadiis boobu yonent bi alayhi salaatu salaam naan inna dëgg-dëgg al xalaala li nga xam ne dafa dagan leer na mooy sariya bi leeral na li dagan wa innal xaraama bayyin li li li li xaraam it leer na seen diggante nag am na mbir yoo xam ne ay dafa dafa xaw a lënt mu ne ñi ko xam bariwul ba ñu xadis bi xadis bu gudd la baayam moom an-Nu'man boobu radiyallahu anhu bi Bashir ibn Sa'd dafa euh, sox euh, soxnaam da ko wax ngir mu mu defal doom ji dara mooy mu may ko dara muy Amra bint Rawaha nekkoon sœuru Sayyidina Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhuma moo ne woon yaayu Sayyid Sayyidina an-Nu'man euh, léegi mu daldi mu daldi koy may jël ci alalam daal di koy may soxna si ne ko man duma ko nangu fekk foog yonent bi alayhi salaatu salaam seedewul mbir mi mooy may gi mu daal ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di koy wax mu ne ko alaka ibnun ghayru mu ne ko ndax dangaa am beneen doom bulul moom am normaan bi mooy du ne yonent bi alayhi salaam xamul woon ne am na ko mais mooy da laaj da mu ne ko ana dangaa amoo beneen doom bulul moom mu ne ko ah kay am naa yeneen am naa yeneen doom bulul moom mu ne ali kulli wahidin minhum naxalta misla dalik est ku ku nekk ci sa doom yooyu may nga ko lu mel nii mu ne ko déedéet mu ne ko kon demal nga seedeloo mbir mii keneen ndax man fa inni la ushhidu ala jawr demal nga seedeloo ko keneen ndax man du ma ma seede loo xam ne ak tooñ la mooy euh, ay ku am soxna yu bari du du yemale gi ci ñooñu rek la boo amee benn soxna doom yu bari it loolu la mooy amul ngay gënale kii ci kaw ki ci des waaye loolu tekkiwul ne euh, kii moom ab moom day liggéey étudiant la kee kee mécanicien la ouverture yi ñëw na c'est vrai li ngay jëndal kii wàllu njàngam la duñ ne kon yow kaye boo ko jëndal jëndal ko mécanicien bi lu muy doyeb kaye bu dee soxla bu dee moom moom ni mi fi muy liggéey soxlawul lool mooy loolu taxul ñuy wax loolu noonu du loolu nga naan noor bu jëndal naa ko kaye euh, euh, luyeel ko fu mu kii ndax université bi amul lum faye kon sama doom ji it mécanicien la day dem di ñibbi ci kër gi naa ko fex non lool lool lool du loolu du loolu la ñuy wax lii mooy alal joo xam ne ñoom ñépp a yem situation ndax boo ko defalee ëppale na gaa yi ci bu bu génnoon àddina tey bu ñuy bu ñuy miraas moom dina am lu boo ko plus lan yoroon day ëppale gaa yi lu bari yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko man duma seede ci lool seetil keneen mu seede ko loolu moo tax mooy inna ndax lan inna allah ata kulli bi haqqin haqqa buur yàlla dafa jox borom àq gu nekk ku nekk ak àqam ci wàllu miraas mu ne laa wasiyata li waari kon nag képp koo xam ne day doon testament bi manu cee mu ne al lil firaash mooy doom doom daal ci lalu sëy lay lay juddoo doom moo tax sariyan doom bi mu reconnaître mooy koo xam ne ci sëy la juddoo mu ne walil ahiril xajar kanta waa ji ñëw moom di réclamer naan ah non non waa ji ma do bi maa ko jur man moom mooy azani kon moom kooku moom niñ koy def dañ bu ndax bu ñëwee naan man la mooy reconnaître na te te te te te te moom est la meilleure des mooy burhaan yi dina leer mooy ba ñëw ne maa def ñuy wër ku def nga ne maa def ñu xool mais bon loolu nag dañuy seet est-ce que nekkul woon euh, euh, naanul ci ndox mu bon mi wala yu mel noonu wala mu mu fóon loo xam ne waru ko woon a fóon wala ñu ndax moo tax yonent mi alayhi salaatu ko ñëwoon na ko damaa njaaloo dana ko demal léegi bi mu ñëwaatee mu naan mu ne ñañ xool ndax est naanul wala yu mel noonu mm-hmm. mooy ndax yu mel noonu mooy nit da koy def du ñëw di ko wax noonu moo tax bu dee ne dañoo xool ne nga ñëw reconnaître ne maa def lool mooy jeex na mooy kooku affaire yi day leer amatul léegi kon waa ji nga xam ne dafa ñëw ne man non man maa ko jur ñu ne ah yéen ñu xool yow yow fan la fan lañ leen may nga ne non ma su ko takk ah mu ne kooku ay xeer lay am voilà moo tax sariya moom euh, euh, moo moo tax ñi xamul ñoo naan. bon temps yooyu c'est que affaire test ADN amatul woon amagul woon nañ seet test ADN est-ce que doom jeeg waa ji ne moo ko jur benn la mooy sariya waxul loolu fils naturel moom waxul ne loolu la moom xoolul foofu mooy li yoon d'accord fi mu mën a juddoo ko mooy sariya d'accord na kenn déet loolu la moo tax bu test yi ne woon cent pour cent daanaka dut amatu ci mooy ne de toute façon mënulaa doon mbir mi du loolu affaire bi nekkul foofu moo tax règle bi naan euh, euh, euh, al ma'dumu shar'an kal ma'dumu hissan foofu loolu la mooy li nga xam ne dañ koo charia reconnaître ak existence am daanaka ak existence am réellement ñii daanaka nekkul mooy charia du ci tenir en compte mooy ñi comprendre ñoo naan ay test ADN amul woon ak yu mel noonu non affaire bi du loolu mooy ne fi mu pro mooy ne dafa dafa jalgati loi bi moom hors jeu la def. moo tax mu ne kon walil aahiri alxajar kon laa wasiyata li waaris alwaladu lil firaash walil aahiri alxajar mu ne man iddaa ila gayri abiihi aw intamaa ila gayri mawaalihi raghbatan anhum fa alayhi la'natullah laa yaqbalu allahu minhu sarfan wala adla mu ne moom ba léegi Seydina Amr ibn Amr xaar yi radiyallahu anhu maa ngi dégg ba léegi yonent sallallahu alayhi wasallam xutba wa muy continuer mu ne képp koo xam ne dafa wootewul ne ne non man ñoom diw diw juratuma diw juruma ñemekee kii juruma keneen a jur moo xam ay maintes yu tax mu wax ko le diw aw maag moom benn affiliation non non filiation non non wala ñoom diw bokkuma ci ñoom parce que bon gis naa ne ñoom gars yi fii mu ne par exemple ñu bu dee foo xam ne dañ naan ñii dañ leen di tooñ wala boog daa am daal lu tax mu ne man daal réputation waa ñooñu bëgguma see bokk buur yàlla boole la foofu nga ne man bokkuma foofu fexe di ko di ko di ko woote woo di ko di ko kii mu ne kooku alay laanatullah kooku rëbbum yàlla mu ngi ci kawam te laa yaqbalu llahu minhu buur yàlla du nangu ci moom sarfan wala adlan du lu bari du lu tuuti du naafila bu muy def du farata ju muy def buur yàlla du ko nangul dara jiitu waaw kon Seydou euh, Seydina Amr ibn Kharija moom loolu lañ am ci li nga xam ne mooy lu luñ jële ci moom ibnul Muntafiq al Asadi radiyallahu anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al firdawsi maskanahu wa ma'waahu imaam al-Hafiz rahmatullah alayhi mu ne bi ci tegu an Aïshata mu ne wa an Aïshata radiyallahu ta'ala anha annaha qalat mu jële kon ci sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mu ne kon mu tuddoon Aïsha euh, bint Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhuma euh, euh, ibn Abi Uthman bi Abi Quhafa radiyallahu taala anhum ndax moom euh, ñoom seen mooy moom baayam saxaaba la maamam saxaaba la euh, muy euh, famille famille Seyd Seyd Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu loolu moom suñu boroom da ko defal xéewal googu moo dangay gis ay génération xoola Seydina Abdullah ibn Zubayr dinañ gis yaayam insha allah léegi sayyidatu Asma mooy sët bi saxaaba la yaay ji saxaaba la maam ji saxaaba la maami maamaat ji saxaaba la mooy sayyidna Abu Quhafa sayyidna Abu Bakar sayyidatu Asma ak moom radiyallahu ta'ala léegi moom sayyidatu Aisha radiyallahu anha moom mu ngi euh, gane àddina ci juróom juróomi at ginnaaw bi ñu bi ñu révélation bi nekkee lu officiel Ah, ci la gane àddina fële ci makkatal mukarrama zaadahallahu tashrifan wa takriman baayam moo doon seydina abu bakar ni ñépp xam radiyallahu anhu yaayam nekkoon tuddoon ummu ruumaan ummu ruumaan la yaayam tuddoon ah, kon moom mu juddu nekk ci ah, environnement boo xam ne mbaax kese la te yonent bi alayhi salaam doonu doon jóg seen kër nii Makka nii Medina moo tax baayam nekk ki gënoon a jege yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga juddoo ci condition yooyu ci environnement boobu mooy ne kooku euh, daanaka rawe na ñu bari te daanaka juddu na rek raw ñu bari waaye loolu rek moom moom moom doonul woon puukarewoo loolu déedéet ndax fii laa bokk abi wala mu ne zawji rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa abi siddiq wa ammi abi quhafa déedéet doonu loon fuukare woo loon wa ummi tamit sa sahaaba la ruumaan déedéet moom doonu loon woo loolu waaye ñoom dañ leen a yoroon ci ay qualité muy yu l'islam ay makaarimul axlaaq ci lañ leen yare woon moo tax euh, am na yenn yoo xam ne ku mu nekkoon ci ci ñu bari ci ci ci àddina bi léegi ci jullit ñi say doom nar koo fekke nga bañ mooy euh, xam nga euh, waa waa Quraysh comme niñ ko xam ne ñun ñëpp biñ ne dañuy fexe faat yonent bi alayhi salaatu wassalaam biñ jëlee résolution boobu yonent bi alayhi salaatu wassalaam Seydina Jibril alayhi salaam ñëw wax ko mu daal di dem gis Seydina Abu Bakar ngir ñu ànd ngir mën a gàddaay radiyallahu anhu bi yeneen ci alayhi salaam ñëwee ci kër kër Seydina Abu Bakar dane ko radiyallahu anhu dane ko génneel ñi ci kër gi ndax li ñuy waxtaane woo tax mooy du lu ndaw waaye Seydina Abu Bakar dane ko ñii ñépp say doom lañ mooy ñii mooy fii nii yar nañ leen yar boo xam ne lu ñu wax ci kër gi du seen mooy dañ ko mooy ñoom dañ ko doon waaj a nga war a waxtaane plan yi ñuy teg ak fu ñuy jaar fii nii ku fi waa red doon seet eh, waa red waa wala waa FBI ak ñooñu police fii nga nekk l'homme le plus recherché de l'Europe wallahi booy waxtaane say plan say doom duñu fa tooga ah. doo ko d'accord danga naan ya <laughs> mais mais kon mooy jaay naa sama bopp ndax booy wax bu police bi xam nga ñoom bu ñuy kii mu koy nettali sama sama baay ngay laaj moom papa oh, il est parti à Marseille gars yi xam ne kon sawaay mu nga Marseille mooy doo ko def yeneen ci alayhi salaam wax lool Seydina Abu Bakar ne ko ñii say doom la ñu toog mooy secret bu toll noonu ñoom ñu mën koo denc ndax lu tax du ne ci jour boobu lañ ko jàng mooy ci noonu lañ leen yare ci noonu lañ leen yare mën a denc secret mën a denc secret tey loolu yomb la ah. mag ñi sax nga xam ne daanaka loo leen wax ñu nettaliwaat ko boo ko waxee ci deuxième étage bala ngay wàcc suuf boo moywul dégg ñu koy waxtaane ci suuf loolu mooy garaaw na ñoom nag dañ leen a yaroon ci loolu ah mu nekk moom Sayyidatu Aisha radiyallahu anha bi nga xam ne yonent bi alayhi salaam bi nga xam ne ci la sayyidatu Xadiija génn àddina radiyallahu anha sayyidatu Xawla ñëw ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko mais lan moo tax doo denc soxna doo doo takkaat mu ne ko kan laay takk ginnaaw Xadiija kan ana kan laay tax ginnaaw sayyidatu Xadiija radiyallahu anha mu ne ko mais am naa ñaari proposition yu ma lay defal am naa ñaari proposition yu ma lay defal kenn ki tayyib la mooy ku mas a sëy la kenn ki kenn masu ko masu masagul a sëy mu ne ku njëkk mooy Sawda bint Zama moom boroom këram génn na àddina te dala gëmoon keneen ki mooy sayyidatu Aïcha mooy Aïcha doomu sa ki nga gën a sa xarit bi as-Siddiq radiyallahu anhu mu ne ko ah kon nga wax mu dem wax leen ko Seydina ñoom ñu d'accord Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu daal di koy ci gàttal daal di koy nangu ngir may ko alayhi salaatu wassalaam ah waaye moom Medina la door a sëyi biñ demee biñ biñ gàddaay mooy Makka lañ ko may mais Medina la sëyi Sayyidatu Aisha nag radiyallahu anha moom dafa bokkoon. nga xam ne moom comme ni mu doon wax ne ak niñ ko xame moom la yonent mi alayhi salaatu salaam masa denc koo xam ne jànq la woon moo yonent mi alayhi salaam ku ci nekk mooy amoon nga amoon mas na sëy koo ba mu bokk na mooy ci ci lu mooy ci ëppoon xam-xam ginoon a ëpp ci yonent bi alayhi salaatu salaam ci soxnaam yi moo tax xadiis yu bari comme nii gis nañ comme suñu xadiis bi ak yeneen ak yeneen mu bokk ci ñi nga xam ne ñoo ëpp lu ñu soloo ci ay xadiis ci saxaaba yi radiyallahu anhu jàngal ñu lu bari nga xam ne saxaaba yi radiyallahu anhu dañ koo xamoon moo tax euh, bu ñu masoon a am comme ni Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wax ne daanaka masuñu am benn question ci diine bu ñu boo xam ne dañoo soxla am ci lu leer ñu andil ko sayyidatu Aisha radiyallahu anha lu dul fekk nañ fa moom xam-xam ba nga xam ne moom lañ soxla woon te sayyidna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yi bu ma soona surtout jëm ci wàllu kër danaan dem ngeen laaj sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha lu mu ci wax mu ne nag kon léegi débat bi jeex na mooy kii yi wax ji jeex na xam-xam lañ doon ut moom am na ci xam-xam bu mu jëlee ci yonent bi alayhi salaam ndax saxaaba yi radiyallahu anhum loolu lañ doon woowee xam-xam ñoom xam nañ ne loolu moo doon vrai vrai yeneen yi du ne du ne yeneen yi du xam-xam mais dëgg-dëgg xam-xam nday xam-xam mooy ñu jóge ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax yeneen yëpp ci moom lay tukkee ñoom loolu lañ xamoon. Hmm? moom. ñoom loolu lañ xamoon mooy il suffit question bu ñëw wala xew-xew bu am buñ naan euh, euh, euh, lii kan moo ci am xam-xam du du du du kan moo ci lan nga ci xalaat déedéet mooy kan moo ci déggee dara lu wér lu ku déggee dara ci yonent bi alayhi salaatu wasallam il suffit mu ne man déggoon naa comme ni Seydina Abdurrahman ibn Awf defoon fële ca Sham ba Seydina Omar affaire ta'un ba muy peste ba mu ne man dégg naa ci lu yonent mi alayhi salaatu salaam wax ci la wax ja jeex Seydina Omar ne kon jeex mu wax leen ko mu jeex Seydina Abdullah ibn Mas'ud pareil la def bañ ko laajee question fële mu ne woon Irak mu ne ah man de dégguma ci li ngeen ma laaj nii dégguma ci dara lu ci yonent mi alayhi salaatu salaam wax léegi nag damay def ijtihaad damay fexe daal li ma jot a xam ci alquran ak sunna daal ma fexe wax àtte xool àtte boo xam ne war nga dëppook li ngeen ma laaj mu daal di koy wax ba pare am benn saxaaba bu fa ñëw radiyallahu anhu daal di laaj ne lan la leen laaj ñooñu biñ dajeek ñoom ne leen lan la leen abdallah wax ñu ne ko masala sàngam loon mu àtte ñu lii mu ñëw ne ko dégg naa yonent bi alayhi salaam mu àtte la même chose li nga àtte ma diggante man ak ñoom ak ngay diw ñoom diw mu sant yàlla ne alhamdulillah maa ngi sant yàlla man ibn Mas'ud radiyallahu anhu bi mu defee sama li ma ijtihaad bi ma def dëppook loo xam ne mooy lu yonent bi alayhi salaatu salaam jàngale woon mooy ñoom loolu lañ jàppe xam-xam sayyidatu Aisha radiyallahu anha sayyidna Abu Musa al-Ash'ari nee na ma suñoo am dara lu ñu lëj lu ñu soxla am ci lu leer dikkal ko lu dul dinañ ci am xam-xam moom nag sayyidatu Aisha radiyallahu anha dafa xëroon ci xam-xam bokk na ci li tax yonent bi alayhi salaam ginoon ko soog dafa nekkoon koo xamante ne ni euh, xam-xam da ko jaraloon lu bari mu jële ci yonent bi alayhi salaam lu bari nit ñi bari tamit xam ko ba tamit ñoom it dañ naan man daanaka bu may jox cadeau yeneen ciment lay saa saa damay bàyyi ba ay Sayyidatu Aisha sama jox ko. noonu lañ doon def na xam nañu moom fi mu tolloon fi mu ko tolloon alayhi salaatu wassalaam te noonu tamit la ko soppe woon moom alayhi salaatu wassalaam bu doon wax naan bu leen ma bu leen ma bu leen ma di lor ci moom mooy ci sopp gi ñu ko sopp ta ndax lenn la mooy li mu wax mais mooy li lislaam naan euh, euh, li ñuy tere di tere naan euh, nit ki bu amee ay soxna bu mu bu loolu mooy mooy yi nga xam ne moom nga man mais li jëm ci wàllu xol lool suñu boroom ko moom yonent bi alayhi salaatu salaam pour gàttal bi nga xam ne ci la feebar feebar bu ram bu metti boobu yeneen soxnaan yi dañu xamoon ne dañu bëggoon lu ko gën a noppal ñu ne ko man nga toog kër Sayyidatu Aïcha radiyallahu anha nga nga def fa nga convalescence nga nga daal di fay dem faju moo tax foofu fa la ci néeg Sayyidatu Aïcha radiyallahu anha fa la génne àddina te bi muy génn àddina comme ni Sayyidatu Aïcha wax ne radiyallahu anha moom mooy ki nga xam ne moom te moo mujjee dugg li mujjee dugg ci biiru yonent bi alayhi salaam tiflitu Sayyidatu Aïcha la radiyallahu anha ndax bi nga xam ne ci la yonent ma lay sarsam feebar tëdd wéeru ci kawam frère am dafa dugg ci frère Sayyidatuna Aïsha radiyallahu anha wuma dafa dugg ci yor benn socc mu gis yonent ma lay sarsam di xool socc bi di xool socc bi mu xam ne yonent ma lay sarsam dafa soxla socc bi mu ne koy yow Abdurrahman man nga maa jox socc bi mu daal di koy jox mu daal di koy yéwénal yëy ko ba mu mokk mu daal di koy jox yonent bi alayhi salaatu salaam ci loolu la mujj socc wu socc boo xam ne masula socc socc bu rafetu noonu moo tax mu ne dafa génn àddina diggante ci dënnam ak li nga xam ne mooy baatam fa la yonent bi alayhi salaatu salaam génn àddina moom mi nga xam ne mooy sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha moo tax mooy foofu ñu muy rawda bi fële foofu noonu foofu moo doon néegam ndax keroog bi nga xam ne ci lañ naan fan la ñuy denc yonent bi alayhi salaatu salaam ku nekk naan nii ne nañ ko yóbbu Makka ndax mooy dëkkam fa la jógeeg yooyu am ñu ne déedéet nañ ko yóbbu Jérusalem ndax mooy te euh, suufu yonent yi alayhi salaatu salaam alxalil fa la nekk Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam ñii ne déedéet mooy wax ji bari Seydina Siddiq radiyallahu anhu ne man dégg naa yonent bi alayhi salaatu salaam ne yo yonent fu mu génn àddina fa lañ koy denc ñu denc ko foofu muy mooy rawda bee ñu nii mooy néeg Sayyidatu Aisha la foofu foofu la woon te tamit xabru bi ci jeg mooy bi Sayyidna Omar bi radiyallahu a moom radiyallahu anhu moom boppam la woon mooy boppam la ko dencaloon boppam la ko dencaloon dane woon fii place bi comme que benn bi Sayyidna Abu Bakar a fi ne muy baayam bi ci des moom moom place la boo xam ne pour boppam la waaye bi nga xam ne Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi génn àddina moom loolu moo doon dernier mébétam mooy ñu boole koog ñaari àndandoowam yi muy yonent bi sallallahu alayhi ak ki nga xam ne mooy Seydina Siddiq Seydina ah, Seydina Aïcha radiyallahu anha ne man de dama koo defaloon ngir sama bopp waaye tey dinaa jël loo xam ne pour man la woon ah, jox ko Seydina Omar muy muy isaar gu rëy rëy rëy loo xam ne mooy manoon na ne ah baax na lool waaye yii bërëb bii moom waaye dafa fekk nag noonu la waroon a demee ni mu def noonu noonu la ko suñu boroom bëggee mooy mooy ñooñu ñoo war a bokk ñu ne ndax ñoom ñoo bokki mbir radiyal alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma sayyidatu Aisha radiyallahu anha daal di d'accord bàyyi ko lool nit ñi di fa ñëw ah, ku fa ñëw fekk fa xam-xam saxaaba yi di jóg eh, taalibe saxaaba yi di jóge fu nekk ay erat di dégg di ñëw di jàng ci moom moo tax te kenn du ma sa ñëw nag mu ne la noonu waaye doon nag sàmm tamit est nit ki nit ki ndax tamit di laaj ay di jàng rek di dajale te doo ko jëfe it mën na la mën na la gaañ ëllëg moo tax am na ku masa wax ne ko waaye mu ñëw di ko mu koy laaj lu bari mu ne ko est li ngay laaj yëpp yaa ngi koy yaa li li ma lay tontu yëpp yaa ngi koy jëfe mu ne ko pas yëpp nag mu ne ko kon bul yokk xujjatullahi alayk xujjatullahi alayk bul jël ndax bu dee xam-xam yow euh, xam-xam boo xam ne lii nii par exemple ma xam ne lii dañ koo xaraamal ma koy def moo gën a grave ki nga xam ne moom xamul woon diitu ko ne dafa xaraam mooy man ma xam ne lii may def leer na ma dafa xaraam mais quand même maa ngi koy def man sama daan mooy gën a metti ki nga xam ne moom xamul woon ni mu demee même bu dee ne loolu moom du doy lay tout le temps te ne xaw ma woon ah malgré loolu nit ñi di ñëw di ko laaj ñu ne léeg-léeg ñu laajoon ko mu ne demal ci diw demal ci diw te pourtant mooy te ñëwoon doon ko laaj ci wàllu tiim Sayyidatu Aisha radiyallahu anha yàgg na gis Yonent bi alayhi salaam di tiim ànd naag moom ci ay voyage ci ay xare mu dem gis na ko muy tiim waaye bi nga xam ne kii la ko am ku ñëw laaj ko dane ko demal ci Seydina Ali radiyallahu anhu nga laaj ko ko ndax moom da doon ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ne nga gis mooy ne moom lim ko comme que mooy xare yi da ngay gis ne ci mooy mbiru uh, góor ñi ñooy xare te ci ñoom lépp ñu wuy nekk même lu ma ci xam am na koo xam ne moo ma ciy ëpp li mu xam mu ne ko demal ci Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ndax moom da doon ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon ñu gis ne mooy doonul woon tamit kon danaan man daal lu fi ñëw maa koy tontu waaye maa gën xam ni ni jeex na ku ñëw la te lool mu meloon ci wàllu xam-xamu sharia yi ci la meloon ci wàllu médecine mooy faj ak surtout lu jëm ci wàllu shu'ara yeeg science loolu da cee xamoon lu bari Sayyidina Urwa nee na man radiyallahu anhu nee na man dama ne Sayyidatu Aisha mais mais mais naka nga jëlee xam-xam bii yëpp foo ko jëlee mu ne man dama doon déglu affaire ndax médecine euh, dafa nekk loo xam ne science expérimentale mu ne loolu lépp ñi ma doon dégg ñi fajaate ak yonent ma lay sarsam yi mu jàngale ak ñi doon fajaate ñoom ñëpp damay jàpp liñ doon wax doon ko jàpp di ko takk noonu la meloon moom Sayyidatu Aisha radiyallahu anha nekk koo xamante ne nii lu luy doxal diine rek ci la doon dox noonu la tabee woon moo tax mas nañ ko xalal ju bari ju ko mu Seydina Muawiya radiyallahu anhu joxoon yónnee ko mais dafa jël yëpp ci bés bi bi mu ñëwee la saraxe lépp fekk mu wooroon di dog jotee amul lu mu dogoo bi muy laaj ci ko doon liggéeyal naan ko ana li ñuy dogoo mu a ko déet mu a ko dara amu fi de yow alal gi fi noonu mënoo ci woon a jël dara nga denc ko ngir loo dogoo mu ne ko man lu ma ci xam mooy ñooñu dañ doon joxe joxe comme li li li li kaw kaw ba doon décrire yonent bi alayhi salaam ne gaay yi dem leen ngeen tuubile samay jaay yaa xaw dem leen ngeen nekkee julli ndax fa inna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam yu'ti ataa man la yaxsha al faqr ndax sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa day joxe joxe wu koo xam ne ragalul xiif ragalul ñàkk ndax nit faa koy joxe di xalaat les lendemains ah saa yi sama lii moom di ci sóor eh, dépense yeeg yooyu mooy di nga joxe mais di am quand lu bari loo bàyyi mais di joxe ndax moom ni mu ñëwee noonu la ko doon joxe noonu la ko doon joxe moom sayyidatu Aisha radiyallahu anha ah, moom nag pour pour pour jeexal mu ngi mu ngi génn àddina radiyallahu anha la cinquante sept mooy li gën a siiw keneen ci la génn àddina fële ci Medina Medina Medina al-Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam wa radiyallahu ta'ala an sayyidatinaa wa umminaa Aïcha wa an jamii' ummahaatil mu'miniin wa annaa bihinna wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahunna wa maswaahunna. imaam al-Haafiz rahmatullahi alayhi ginnaaw loolu mu ne wa an Abi Samh, Sayyidinaa Abu Samh xaadimu rasulillah moom radiyallahu anhu dafa bokkoon ci ñi doon liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wassalaam bokkul nag ci borom tur siiw yi xam nga euh, bon mooy ne euh, euh, loolu moom daanaka ku ko waat doo xaw a juum doo xaw a kafaara après du la ci mën a fekk keneen boo ko laajoon téeméeri nit ñi la ciy tontu xam naa ko de du bari de abu sam sam prononciation bi sax bookuñ ko bu ñu ko man premièrement boo ma keroog lañ koy dóoru dégg mooy bokkul ci ñi nga xam ne saxaaba yi na nga xam ne radiyallahu anhum dañu dégg fu ne waaye am nañ ci moom lii mooy xadiis bi nga xam ne ci la ne yursalu yonent bi alayhi salaatu salaam dane yursalu min bawlil jaariya wa yurashu min bawlil ghulaam moom Seydina Abu Samh radiyallahu anhu ah même loolu tur boobu lañ ko xame ku mel ni imaam ab ibn Abdul Bar nee na am nañu ne Abu Zar la tuddoon am nañu ne Abu Zar la tuddoon mais euh, li gën a siiw ci moom mooy Abu Sam mu ne moom dama doon liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu ma soona mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu bëggoon ma sangu dama doon wax wan ma wan ma sa gannaaw ngir mu protéger ko ci nit ñi mu ne bu ko defee ma wan ko ginnaaw mu sangu wa pare mu ne benn bés ñu andil ko bil Hasan al Husayn ñu andil ko Seydina al Hasan wala Seydina al Husayn radiyallahu di Ibn Abi Talib Ali Ibn Abi Talib nekkoon ñaari sëtu Yonent bi salaam doom Seyd Seydina Ali radiyallahu anhu mu ne ñu andil ko kenn ci ñoom mooy xale la woon. mu ne fa baala ala sadri mu daldi di tuur ndox ci dënn yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na ci saasi ma daldi di jóg ngir raxas ko mu ne ma déedéet yughsalu min bawlil jaariya wa yurashu min bawlil ghunaam jarul raxas mooy dañuy wis dañuy raxas ci bu dee Euh, euh, euh, mbéewalu xalewu wu liir bu jigéen la bu dee bu xale wu góor dañ koy dañ koy wis mooy le fait mu mu gis lool rek mu daal di jóg ne da koy raxasi mooy taalibe war da nekk tamit koo xam ne day xaar tout temps ñu naan ko jógal def mooy yow da war a xam da war a lool mooy lool mooy wane ne waa ji ànd ak ànd ak sëriñ bi ànd gi yàgg ngeen te xam nga ay bëgg-bëggam te am na yoo xam ne jarul ngay xaar bu sëriñ bi jóg jarul ngay gaawal defar dàll yi jarul ngay xaar ba mu ñëw naan ana samay dàll nga naan ah ma seetal la ko déedéet kooku def na loolu def na mooy da ngay da dangay da ngay da ngay fexe di yow sa sa lépp daa war a nekk di xool di xaw a jëli lan la soxla nu mu gën a gaawe nga indi loolu la. mooy du affaire ay jàmm waay waa ji dañoo bëgg a jàpp ay jàmm non ñun fii on est tous libres loolu loolu <laughs> loolu mooy ñàkk xam parce que bu ñëpp yemoon ñëpp yem seen biir kër ñëpp ku nekk yem sa biir kër kenn du nekk sa prof kenn du nekk sa objectif xaw ma lan de conscience doo soxla conseil yu kenn ndax dang naan li mu ko amee laa ko amee la raison moom am na ko ma am ko lu tax waxoo lool moo tax mooy taalibe bi tamit loolu la war a mel dafa war a warul a xaar rek ñu koy jox ay ordre wala mu bàyyi bañ naan ko defal muy door a def mooy dafa war a xam ne lii nii waxtu wii lii la la nga defal ko lool nga waajal sayyidat Aisha radiyallahu anha mi ñu doon wax sànq nee na yonent sallallahu alayhi wasallam dañ ko doon waajal li mu nga xam ne mooy wax soccoom ak yi nga xam ne da koy soxla dañ ko ko doon waajalal bu ñu bàyyi ba mu koy laaj ñu koy dox ñu koy dem di ko seet. moo tax sayyidatu Maymuna radiyallahu anha nee yonent hadiisu gisoon nañ ko sax wa an rajulin sahiba ar-rasul an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi ñuy wax lool ci taxriij hadiis boobu nga xam ne yonent bi alayhi salaam sayyidatu Maymuna am na buñ ci waxaale woon foofu noonu. mooy que ne euh, dafa mu sangu ba pare laata muy dafay génn mu jox ko mu jox ko benn bu doon fay dañ naan serviette ngir mu mindil ngir mu mën a mu mën a fomp nee na mu daal di koy delloo xaarul xaarul bañ naan ko andil muy dóor andi waaye tamit li tax li tax la fait que mu andi ko mooy ne amaana doon na ko utiliser le fait que tamit mu doon def nii loxo yi loolu day wane tamit loolu it mën naa nekk séchage di séché say boo boo sangoo ba pare mooy ne noonu nga nga xam ne noonu la nit kii mel du xaar ñu ne ko ñu koy wax defal muy door a def moom loolu la meloon noonu la def moo tax mu ne dafa dafa tuur ndox ci kawam rek nee na ma jot li arsilahu ngir ma raxas ko mu ne ma déedéet innama mu ne yurashu min bawlil eh, yursalu min bawlil jaariya wa yurashu min bawlil ghulaam moom Seydina eh, Abu Samh mooy hadis bii lañ am ci moom Euh, même nan la génne àddina sax xamuñu ko ndax ku mel ni euh, euh, imam ibn Abdul Barr rahmatullah alayhi dane qiila annahu maata qutila mais nee na nee nañu ne dañ koo dañ koo faat ci xare waaye xamuñu sax fan la mooy xamuñu kañ la xamuñu fan la mais daal am na wax bu ne daal que ne dañ ko moom ni mu faatu mooy shahid la dañ koo faat moom naa Abu Samh kon mooy lan mooy soxlawul nit ki soxlawul bëgg siiw amul benn njariñ bëgg siiw nekk ci daara ji bëgg ñëpp xam ne moom moom moom moom waa ji élément élément la fa amul benn njariñ moom manoon na ne kii li mu gis yonent ci ma lay saabsaab ni mu war a jële ci moom ku ko doon liggéeyal kay kooku kay xanaa man na nettali lu dul lu dul jeex xanaa mais benn lenn rek lañ gis ci moom lenn rek la ñu jëlee ci moom te moom xoolal fi mu agsi xoolal fi mu agsi ba lii ñu koy jàng nekk loo xam ne ñu ciy jële ay masala yi ñu ci gis masala fiqh yi ñu ci gis ak yeneen ak yeneen yuy tourner autour loolu masala fiqh en dehors loolu yeneen yi domaines yu ñu ci mën a jële te pourtant lii rek lañ jële ci moom kon loolu mooy ni mu nekk noonu ne moom xaadimu rasulillah la woon sallallahu alayhi wa sallam loolu moo am solo mooy l'essentiel fexeel bokk ci ñooñu rek fexeel bokk ci ñi koy liggéeyal léegi siiw nga am siiwul lool bu nekk sa préoccupation bii ko def ko ngir yàlla ngir yor jot daj ngërëmu yonent bi alayhi salaatu salaam boo ko defee bu la kenn xamul it yow ñi ñi ñi ñi seenu xame am solo ñooñ ñoo la xam muy borom bi muy yonent bi sallallahu alayhi wa boo amee lool nag na la àddina bi yépp réere garaawul li garaaw nag addina bi yëpp xam la ñoom pas ñu réere la que ne yow existé woo xam nañ ne mooy bokkoo ci ñi nga xam ne ñoom lañ boole ci seen bopp ñoom ñu jege ñoom ñu yonentu na lay sasam jege ñeel ci boppam looloo garaaw addina bi yépp nag d'accord ci yow mais ciy caaxaan looloo garaaw nga siiwee siiw goo nga am siiw boo xam ne siiw nga waaye li nga siiwee baaxul kon mooy Ah, na ñuy fexe tamit di mel noonu te tamit ñuy téye tamit njàngam ndax lii bu ko téyewul woon du ko nettali mooy xew-xew bii bu ko téyewul woon bu ko takkul woon du ko mettali mooy lu mu tuuti tuuti jataayu xam-xam boo fa nee lu mu tuuti tuuti yow neex bo boo nee man boo man sama jàpp yombul mais fexeel objectif même bu dee nag ne man daal saabu bu ma fa demee naa jàpp minimum deux masala kese bu ko kenn xeeb de deux masala ba trois cent soixante cinq jours yi kii wala soixante quatre xaw ma lan multiplier ko par deux mais lu bari nga xam lu bari nga xam moo tax bu kenn xeeb naan boo foofu ma fa demee benn masala rek laa fay jànge quoi loolu loolu lu loolu jar na jar na jëli à quatre trois quatre-vingts wër àddina bi ngir am benn loolu jar na ko kon moom loolu lañ am ci moom Seydina bu Sam bi ñu tegu Seydina euh, alxa imaam al-Hafiz rahmatullah mu ne wa Asma bint Abi Bakr anhuma Sayyidatu Asma mooy euh, grande sœur la woon ci Sayyidatu Aïcha ñu doon gis sànk muy li ñu waxoon sànk ñoom seen kër noonu la mooy dafa nekkoon kër goo xam ne mubaaraka la usra mubaaraka la muy famille boo xam ne suñu boroom moo ci def barke moo ci def barke sayyidatu Asma mi moom mu ngi bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wa salaam di gàddaa yi moom mu ngi amoon ah, moo magoon sayyidatu Aïcha te bokkuñu woon yaay tamit ndax moom yaayam Qatiila la tuddoon yaayam Qatiila la tuddoon sayyidatu Asma radiyallahu anha imaam eh, imaam Muhammad ibn Ishaq rahmatullahi alayhi wa an abihi nee na dix-sept personnes ñoo ko njëkk tuub mooy moom mooy dix-huitième personne bu dugg ci l'islam mooy eh, bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di woote Makka boo compter dix-sept personnes yu dugg ci l'islam dix-huitième bi mooy sayyidatu Asma bint Abi Bakr radiyallahu ta'ala anha anhuma wa ardaahuma bi gàddaay gi amee tamit daanaka lu bari moom moo ko endossé woon yóbbalu provision bi moo ko moo ko resoon mooy li yeneen ci maa lay saab saab doon waroon a yor ci diggante trajet bi ak baayam moom sayyidatu Asma radiyallahu anhuma loolu lépp moom moo ko resoon moo tax keroog bi Quraysh di wër di di di wër yonent bi sallallahu alayhi ñu ñëw fekk mu génn dem direct Abu Jahl dafa def benn gàngoor bu mag la àndal ñu ñëw kër Seydina Abu Bakar ne radiyallahu anhu ne foofu la war a nekk bu dee fi këram jóge na fi foofu la même ñoom yéeféer yi xamoon nañ ne noonu la affaire yi demee seen ñàkk xam-xam gi yëpp xam-xam boobu xamoon amoon nañ ko quand am na ñu tane ci côté boobu que ne xam nañ ne yonent bi alayhi salaatu après loolu mooy Seydina Abu Bakar moo fi ne kon nag comme que këram rëcc nañu këram lañ jëm mooy fa lay ne ndax amul feneen fu muy dem ndax noonu lañ mooy xa ñoom sax ñoom xamoon amoon nañ loolu malgré tout nee na mu ñu ñëw ne ko ñu ñëw fëgg affaire méthode policière yu tar yooyu lañ def. rëkk bunt bi rëkk rëkk mu ñëw di ubbi rek Abu Jahl ne ko eh ana ana sa baay yow mu ne ko xaw ma nee na mu mbéj ma bi mu mënee heure euh, caq bi mu takkoon fii kii bi kii bi dafa dafa jaarul dafa dam mu teg tegu fële mu ne ko da ngay da ngay nëbb ni mu demee yow dinaa la def noonu dem yoon mais waxul dara mooy li yor mi Seydina Aboubacar doon wax sax bi mu ne yeneen ci wàllu saa saa fii ñii yëpp say say doom rek fi ne. mooy malgré torture yi taxul mu ne mu mu vendre la mèche li ñuy wax te moo waajal moo waajal lépp moo tax keroog nee na man dama euh, bi nga xam ne ci laay defar provision yi mooy ndax day lu ñuy lekk lu ñuy naan nee na woon lu ma ko takkee moo wax ko sama baay ne ko man nag xaw ma lu ma ko takk mu ne ko jëlal sa li nga takk sa ndigg bi mooy day naan ceinture nga daal di koy dagg nga daal koy dagg ñaar def ko ñaar benn bi nga takke ko li jëm ci lekk gi weneen bi ci li jëm ci naan yi moo tax ñu ko doon woowe zaatu nisaqayni mooy boroom ñaari ceinture yi ah moom sayyidatu euh, euh, Asma radiyallahu anha moom ki ko doon denc mooy sayyidna na sayyidna Zubayr euh, ibn al-Awwam radiyallahu taala anhu moom moo ne woon boroom këram bi nga xam ne te ñuy gàddaay moom mooy euh, sayyidatu Asma ci la euh, après gàddaay bi biñ gàddaayee ci la am doom Medina ci la juró na Abdallah ibnu Zubayr mi nga xam ne moo njëkk a juddu foofu mi njëkk a juddu ak sayyidna am Nu'man mi ñu doon wax sànq radiyallahu anhuma ñoom ñoom ñooy njëkk juddu foofu foofu ci Medina radiyallahu ta'ala anil anil jami' mu ne moom mais ni mu doon sëy nag xam nga ba euh, Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu boo dafa yàlla da koo mayoon alal ndax bi ñuy gàddaay maam ji fekk maam ji temps yii tuubaguloon muy Seydina Abu Quhafa radiyallahu anhu da ne dafa ñëw ne dañu gàddaay mu ne mu ne Asma fekk dafa sël dafa sël ma xawoon mu ñëw ne ko mais kii moom xam naa yóbbu na alal ji yëpp bàyyi leen anal la la leen bàyyil mu ne ko déedéet maam. bàyyil nañu lu bari nee na ma pexe def ay ay pexe la tëral fi euh, euh, euh, nga xam ne fa la Seyna Abu Bakar doon def xaalisam tamit mooy doom yi sax xamoon nañ fi muy def alal gi <laughs> bon muy wan ne mooy mooy ñooñu dañu nekkoon ñu ay umanaa ula ñoo xam ne ñu wóor nañu mm. te dëggu tamit moo tax kër goog ñoom ay sodax ay ay ay saadiquuna lañu gaay yi mooy ni Seydina Abu Bakar mel noonu la doom doom yi tamit noonu la leen yare radiyallahu mu ñëw wan ko ne ko làmbal fii comme ko doon woon gis mu ko waaw bu dee de lii lépp la leen fi bàyyil moom mooy kon baax na kon de baax na kon mën naa dem garaawul Sayyidatu Asma radiyallahu anha ah, Medina bi mu fi newee doonul woon kon mooy baayam dafa bari woon alal waaye bi muy sëy Seydina Zubayr nee na Seydina Zubayr radiyallahu anhu benn fas kese la amoon nu mennum fas la amoon boo xam ne maa ko doon toppatoo ak benn tool boo xam ne ab xare lañ demoon yonent na alay saa saam daal di koy daggal jox ko nee nag liggéeyu liggéeyu daa da doon dem ci tool yi di di liggéey te moo doon nee na fas yi maa ko doon xool maa ko doon maa maa doon def li ci war nee na dama doon liggéey ba sonn waaye euh, masula euh, masula ñëw ba euh, Seydina Abu Bakar masula ne Az-Zubayr masu koo wax na ko eh xoolal nag sama doom bi li ma la koy jox ci condition yu baax la ne woon parce am na baax na bi affaire booy wax ci mariage c'est bien mais yenn naan lii la kii war a def ak lii la kee war a def yooyu euh, bëgg lu reetaan loo nit warul tax nga wax yoo xam ne day tax kenn ku góor ki wala femme bi jàpp ne loolu farata la ko waa ji war a defal wala lii nii waruma koo def ndekete ah non mooy liggéeyal sa borom kër loolu sunnaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam sunnaay saxaaba yi la ak ñun ñu baax sayyidatu Fatima radiyallahu anha yonent bi alayhi salaam moo se moom borom kër sayyidina Ali radiyallahu anhu dañoo ñëw ci yonent bi alayhi salaam fekk moom dëbbu na ba loxo yi metti ba loxo yi escanté wu moom sayyidatu Fatima ba loxo yi daanaka boo ko gisee xam ne kii liggéey na ba metti ba mu met waaye nit coono bu metti la ciy jële ñu ñëw ci yonent bi alayhi salaam di ko laaj ngir mu wutal leen ku ko ku leen di liggéeyal yonent bi alayhi salaam dafa bañ dane man duma leen utal ku leen di liggéeyal bàyyi fi waa ahlu suffa mooy saxaaba yi nekk fii ci angaar bi nii ci jàkka ji ñu ko leen benn mbaar nga xam ne ñoom Seydina Abu Hurayra ak ñooñ fa lañ ne woon radiyallahu anhu mooy way ñàkk jullit ñi mu ne ñooñ man duma leen utal yéen ku leen di liggéeyal bàyyi leen ñoom mooy bu ma amee alal ju may def foofu ma def ko ci ñi te pourtant mooy doomam gi nga xam ne moom la gën a sopp ci ñëpp mais mu wax ko loolu xam nga tey boo ko waxoon ñu naan waa ji bëggulul ba kii xoolal réponse bu bu bu sèche bi mu bi mu répondre doom bi mais loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg mooy dëgg loolu la mu jox leen nag lu gën loolu mu jox leen baaqiyaatu saalihaat yi na leen jàpp leen ci lii jàpp leen ci lii dee leen ko wax loolu la leen jox. moom bi muy liggéey sayyidatu Asma nee na dama doon liggéey ba sonn nee na Abu Bakar radiyallahu anhu moom ma mu mu utal ma benn koo xam ne moo may liggéeyal nee na bi ma ko utalee lu charge bu rëy la ma wàcceel kon mooy goro yi au nga nekk fi di teg waa ji sa kiy denc sa doom nga koy nga koy sonal ci yenn yi yow boo ko mënee defal rek te yàlla tax Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ñëwul ni kaas daf ko utal dafa dafa ñëw xam ne ne soxla na ko te liggéey bi metti na neewul non kër jee ko war a defan ah. non il faut mu utal ko fu mu ne kuy dund kuy dund dund château boo ko takkee yow nekk ci village bi da koo war a utal dund château loolu l'islam da wax loolu c'est pas conditionné loolu amoo dund château nan nga bëgge waa ji nekk ci néegu ñax nga ne na dundal ndaw si néegu ndax bi la jóg ah loolu man da nekk mooy waa ji koo bëgg a teg lu ko boroomam tegul mais bu dee yow man nga ko mais dimbali leen rek te yàlla tax comme Seydina Abu Bakar def radiyallahu dafa jël alal jënd utal dafa utal koo xam ne moo koy liggéeyal teggil ko lool mu ne mu teggil ma charge bu rëy ah moom Sayyidatu Asma radiyallahu anha am nga yaay ji yaay ji Makka la ne woon dafa ñëw doon ko seet ngir bëgg tamit bon ñëwee seet sa doom mu feral la jox la ay cadeau ak yu mel noon léegi mu ñëw ne man du ma def dara lu dul ma laaj yonent na alayhi salaatu salaam lan la lan la ci sariya est-ce que loolu daga naam biir ndax yaayam gëmul woon jamono jooju Makka la ne woon gëmul woon dafa ñëwoon Medina mu dem laaj yonent mi alayhi salaatu salaam yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko ah kay ne ko ne ko jokkal sa yaay kiiwal defal ci defal defalal ko yiiw defal yiiw jëme ci moom ndax moom la alxuraan doo ci moom moom ci moo taxoon aay boobu wàcc laa yanhaakumullah anil ladina lam yuqaatilukum fi wa lam yuxrijukum min diyaarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin mu ne buur yàlla terewuleen yéen way ngëm yi ngeen di def mbaax ñi nga xamante ni ñi nga xamante ne xeexuñ leen te génnewuñ leen seen dëkk yi ngeen di def lu baax ci ñoom di dagg ci seen alal yi di leen dimbali loolu buur yàlla teew terewu leen loolu moo tax ci noonu ci la commencé ne kon man man naa jokk man na def loolu mooy ne euh, même yaayam di ko jur sax ngir defal ko loolu dane woon man naa xam li tarian wax ci loolu est-ce que dagan naam déet affaire boobu mooy ne jullit bi tamit foofu la war a tollu ne mooy ak neexoon ñun yi ñuy def lu mu ndaw ndaw xam nga loolu da naan lool moom yii yii ku mu daloon ay diw ñëw na seet si ma ma koy est-ce bi ma ko war a jox loolu toog lu ci sariya wax loolu du ku koy xalaat léegi sax dañuy jàpp ne waa ji dafa décédé waa ji wérul de sa waay wérul de xoolal li mu naan daal lu ci sariya wax waa ji ñëw fii jox ko lii mu naan loolu dagan na mooy ñoom doon ñoon teg dara ñu xam lan la ci yonent bi alayhi salaam wax est-ce que lii dagan naam daganul mooy jaadu na ma def ko wala jaaduwul moom nag sayyidat Asma ku dund dund gu gudd la ku dund dund gu gudd la moo tax euh, doon na bi nga xam ne ndax doom ji doom ji muy sayyidna Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu mas na nekk xalifa xalifa julli ñi nekkoon Makka léegi Omeyyades yi doon ko fexeel ñoomin Hajjaj euh, buggu koo rey ndax dañ ne fii day bëgg nangu suñu nguur gi te danger la ñuy en plus mais Makka ak symbolique yi ñuy symboliser yépp moom foofu la foofu la foofu la nekk gars yi ne dañ koy fexe rey gaa yi final gaa yi fexe nañ ba daal di koy rey daal di koy pendre ko ne léegi lañ koy def ngir mu nekk nataalam ngir gaa yi bu ko defee képp koo xam ne narati naa jege suñu nguur gi rek bu xalaatee lool dina xam ne bu ëllëgee dina ko xalaataat moom fekke woon na ko mooy léegi euh, affaire bi nag metti woon ko lool loolu metti woon ko lool bi moo tax bi xalaaj xajjaaj ñëwee di wax Euh, mu ne ko waaw yow de yàqal nga ko yàqal nga ko àddina mais yow yàqal na la sa àllaaxira mooy bu dee yow jàpp nga ne lii nii affaire àddina yii moo taxoon ngay xeex ba moo tax nga rey ko mooy yàqal nga ko amaana boo amee dara loo koy yàqal lool la war a doon lool rek la mais yow moom sa àddina sa àllaaxira la la yàqal ndax waa ji dane woon xalaaj dane woon xajaaj dane ko woon dane woon gaa yi nañ leen ko ko andil par force nee leen ko ne ñëw même bu dee day day day yorub yat sax di na ñëw ci man wuyu si ma fii man maay kii mooy mooy gouverneur xaw mu ne mu ne na wax lu ko nekk mais man du dem du ma dem bi ñëwee la ko wax loolu ne ko yow yàqal nga ko boo amee loo ko yàqal de mooy addinaam mais yow yàqal na la sa àllaxira moo tax quelque am ñu ne vingt jours la ci teg la soixante-treize ginnaaw gàddaay bi après mu génn àddina moom Sayyidatu Asma fekk jege woon na cent yi am na ñu ne amoon na cent am ñu ne noo jege da ko jege woon mais matalul woon cent yoo xam ne dund na ko moom Sayyidatu Asma bint Siddiq radiyallahu anhuma ki ci mujj muy Sayyidina Sayyidatu Xawla Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne wa xaw la euh, mu ne mu ne qaalat Xawla mu ne Sayyidatu Xawla da ne Xawla Sayyidatu Xawla bi ndax saxaaba yi jigéen yi radiyallahu anha ñi ci xawla dañoo bari mooy xawla yu baree baree bari la xam nga sànk ñu maa ngi lay xawla bële bi bi bi bi doon wax yonent ma lay saab saab est-ce que doo dégg kooku xawla bi xawla bint Hakim ak kii bokkul te am na ñeneen ñu bari kii nag mooy xawla bint Yasaar radiyallahu ta'ala anha dane dama ñëw ne yeneen si ma alayhi salaam ah ne hadith bi Seydina Abu Hurayra moo ko solo gis nañ ne ci Bulughul Maram bi imam al-Hafiz dane fi ko solo mooy ak ak Tirmidhi mais imam Abu Dawud moo ko solo rahmatullah alayhi comme moom sax imam al-Hafiz ni mu ko waxee it Talxiisul Xabiir ak yooyu nee na imam Abu Dawud moo ko solo léegi ci ah, ne xaw la dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko yaa yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam ah innahu laysa lii illaa sawbun waahid ne yonent bi alayhi salaatu salaam man de awma lu dul benn yére laa am benn aw beneen yére mais yére boobu nag axii du fii bu ma amee bu ma gisee sama mbërëg yi yére boobu laay yor fa kayfa asna léegi ana kon nan laay def mooy xéewalu borom biñ doon wax te ñun ñu ñu ñu ñu bari te ñun di di di di di xaw ma ñàkk xam la ñàkk xam démb la wala ñàkk xam te démb ku jege ak léegi sax liy xew ci àddina bi rek la mooy ñun lu bari ñuy jooytu du yoo xam ne boo ko ñàkkoon doo dund mais li ñuy jooytu mooy la mooy dañuy jooytu suñu jooy yëpp ci luxe la mooy luxe la ñuy jooy sama iPhone be fay tàkkatu loolu jarul loolu moom loolu moom xam nga ne nga jàpp ne àddina bi tukki na foo dem di ko wax koo romb wax ko ko mel ni ku faatule loolu luxe ngay jooy xamoo yow ni ngay wax kii nee na ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam innahu laysa illa thawbun wahid ahidu fihi fa kayfa asna mu ne yow yonent bi alayhi salaatu salaam man de benn yéere képp la am aw ma beneen bu ma gisee sama mbërë gi sax ci lay tax aw ma beneen bu ma ko changé euh, ni ñu am nii am ay garde-robe ak am ay armoire bu dul jeex ak kër gu ne am nga fa bi loolu noonu gaa yi am loolu ñu ko am bariwul de même ba léegi nii ba léegi nii fii mu ne daanaka ñun ñii ñépp euh, gisuma fi ku fi sol loo xam ne euh, samedi dernier wala dimanche dernier moom nga soloon loolu du xew mais duñu sant fi la nekk jooy ci yoo xam ne <laughs> wallaahi jaru te tax da lay da lay tardeloo da lay tardeloo da lay perte loo temps te lépp lu lay perte loo temps loolu quand même loolu loolu loolu loolu jullit bu yeewu war nga cee jóg ngir mu jeex ñoom de benn yé kii de benn yére la amoon te du moom kese de du cas rare moom mii du exception de hmm. lii moo doon généralité bi lii moo doon généralité bi yére bi ngay fanaane moom ngay deme ci nit ñi gisoon nañ yé euh, kiiwu maniyu bi yonent pale saab yére bi mu fanaane moom lay jullee mooy ne gis nga kon affaire yi ni mu ginee neexe ku la fi gëmloo ne yëf yi daa gën naqari boo ko rusee nee ko jërëjëf nga dem waaw nga naan uumu rek waaye affaire yi dafa gën neex ñu ngi nii di waajal yii laxmul adaahi yii ñu war a ci ci kanam te yonent bi alayhi salaam doon wax ne gaa yi am benn am jamono yoo xam ne da leen ne woon yàpp tabaski bu mu bu mu dépassé bu mu dépassé trois jours bu kenn denc yàpp tabaski lu ëpp trois jours ñu dem laaj ko après mu ne leen déedéet ba mu weesoo ay jamono mu ne leen léegi maa leen ko tere woon commencé leen man ngeen a denc am na beneen riwaay dañ ko koo laaj ne ko mu ne déedéet loolu dama leen koo waxoon ndax jamono jooj dafa amoon ñàkk ak xiif bu amoon ba ko góon ngeen dimbali seen mbokk yi ñun est-ce que foofu lañ toll kan moo fi toll foofu ci ñun du ma amul ci àddina bi de mais jooykat yépp kenn la ci laalu jegewuñu ko sax moo tax ñoom luxe la ñuy ci luxe gu ñu ñàkk Seydina eh Seydina kaay kaay mooy ñoom luxe gu ñu ñàkk luxe gu ñu ñàkk la ñuy jooy ñun <laughs> te loolu nag boo ko sant sant buur yàlla du la yomb de ndax au lieu ngay sant jamono ja ngay sant da ngay jooy di jooytu di kaas lu la yàlla defal sa boroom defal nga xet lu la defal nga xeeb la defal nga naan bu yokkoon de moo gën ay man de moom ay waay buur yàlla xanaa xamul ci li ma ne waay xanaa gisul keneen waay lu mu teg ci ndax sama xol baax na de jàppalu ma kenn lu metti lu lu lu bon mel ni ku jàppal kenn ku bon rek la yàllay nat déedéet mooy ñoom ñii lañ doon dunde te lii moo doon généralité bi moo doon généralité bi nii lañ doon dunde mu ne kon man yonent bi alayhi salaatu wassalaam aw lu dul benn yére boo xam ne bu ma gisee sama mërëk moom laay yor nan laay def yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko bu sa mbërëk jeexee da koy raxas da nga koy raxas nga daal di julli mu ne ko man bu ma ko raxasee trace bi day def mu ne ko yakfikil walla wala yadurruki athar mu ne ko ndox mi dina la doy trace yi nii laissé après loolu garaawul kon loolu mooy nga gis tamit euh, doylu diñ doyloo moo tax tamit sariya dina ubbil ay ay yomb yomb saa ne mooy ne bi xat-xat boobu amee neewu ko noonu noonu man di demee raxas ko bam bam set ba trace yi dañ mais non comme que loolu la raxasal li nga man bu defee trace loolu garaawul moom sayyidatu euh, euh, Xawla radiyallahu anha moom loolu lañ am ci moom radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha wa anna biha wa ja'ala aliya al-firdawsi maskanaha wa ma'waha kon nag ci kaw loolu insha allah ci lañu jeexal walillahi alhamdu wal na muy résumé bi nga xam ne mooy bu sara bi suñu sëriñ bi radiyallahu anhu ci bulughul maram ah mu nekk nag loo xam ne xéewal la bu ñu suñu borom defal mais jotaay yi ku ko fekke rek mooy buur yàlla defal na la xéewal gu rëy ndax jamono yu ngi koy fekke am na ñu nekk ci yeneen yoo xamante ne nii waxuma la lii ko gën ne yañu nekk sax dafa xaram kon bu la suñu boroom sànnee boole la ci ñi nga xam ne dala boole ngay fekki jataay yi nga xam ne nee na jataay yooyu ay mala malaaka yi ñoo fay nekk muur ña fa nekk ak seeni laaf yërmande nekk fa te ñooñu la ne ulaa'ikal qawmu laa yasqaa bihim jaliil ñooñ ñooy ñi nga xam ne kenn du toog ak ñoom di texee di kon nag bu la sa boroom suñu boroom daal di xéewalee nga bokk ci jataay yooyu nga jaar fa rek am loo def fa dugg fa toog tuuti demaat yow war ngaa sant yàlla te tamit mu nekk loo xam ne xam-xam bu leer tamit dafa jóge ndax jataay yi bari nañ mais du foo dem fu ne jële fa xam-xam du foo dem fu ne trouver fa xam-xam ndax ñuy wax bari nañ ñiy ubbee bari nañ waaye aka néew ku ciy wax lu jaar yoon surtout suñu réew yu ñun bu dee réewu arab yi ñoom loolu mucc nañ ci côté boobu ñu ci ëpp ëpp mucc nañ ci boo demee ci mosquée yeeg jàkka yeeg yooyu da ngay gis ay ñuy def ay duruus ay xalaqaat yoo xam ne xam-xam lañ fay jàngale foofu daanaka di fa dégg tojaange c'est rare loolu boo ko fa dégg sax mais ñun moom ñun moom daanaka boo boo at boo boo soppee kenn sax buy wax ci diine sax da ngay tiit da bëgg mu gaaw pare ngir ragal mu wax lu dul noonu bu mbir mi demee noon nag kon buur yàlla xéewaluñu loo xam ne mooy sara hadis muy li gën loo xam ne moom nga mën a jàng comme ni imam as-Suyuti waxoon dañ gisoon ko rahmatullah alayhi wa ashraful ulum ilmun ate mooy li xam-xam bi gën a tedd ci xam-xam yi mooy xam-xamu hadis jeexital yi yi nga xam ne moom moo tukkee ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam comme li mu wax nag kon ñun dañoo wara a yéwénal suñu yéene daal di koy yéwénal laabal suñu xol yi te tamit fexe takk xam-xam bi mu bañ a nekk loo xam ne tamit ay jataayu dem ak ñibbi rek lay doon ay rendez-vous yoo xam ne dafa mujj nekk comme routine ñu fexe di takk mbir mi te tamit di euh, sant sëñ bi bu baax wax dëgg yàlla mooy euh, neexma la goo xam ne moom mooy suñu suñu neexma li kay doon wax ne ñu ñaan nag suñu boroom bañ ñoo boole ci liñ doon wax Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu bi suñu suñu borom naan alladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daaral bawaar mu doon wax ne alladina fekk mu doon décrire yéefaru Quraysh yi mu ne ñi nga xam ne baddalu ni'matallahi kufran dañoo changer échanger xéewalu yàlla gi leen buur yàlla defal au lieu ñu sant ko ñoom place sant bi ñu def ko ci mooy ak weddi mooy manque de reconnaissance ku total xoolal li mu wax Seydina mu ne Euh, muy Amr ibn Dinar mu ne wallahi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Muhammad ni'matullah mooy ni'matullah euh, euh, kii waa ku waa Quraysh liñ ne noonu loolu mooy ak kéefër mooy ñoom ah xéewalu yàlla bi mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñun nag yonent bi alayhi salaatu wa salaam xéewal bi mu ñu defal suñu borom defal ñu ko mooy boole ñoo këñ bi tamit ñu mën a euh, xam ko kese waaye fexe di lool tamit lu rek du doy da fexe tamit mooy njàngale mi ñu koy fexe tamit di takk ndax wax dëgg yàlla bu dee ne euh, da ciy sonn comme li mu wax rek te loolu moom la boroom xam-xam yi tamit di wax ab sëriñ ma boroom xam-xam ab waliyu nit koo xam ne ko waliyu ku ko gëmul moom manu koo jariñ mooy bu dee li ñuy jàngale fii nii da ngay toog di ci sàgganeeg jàppe comme po mooy loolu it xam naa ko kese taxul nga jariñ nit nekk na fële Kaolack Thiès Madagascar Canada boo nekkee fii di caaxaan moom mu gën laa jariñ ndax fichier yi dañ koy déglu am na ñoo xam ne ñoo ëpp facture fu bari sama classe te pourtant ma suñu fee toog te ma suñu fee toog dañuy déglu kii yi rek moo tax ñun bu ñu sàgganee ku sàggan fali nafsi ku sàggan moom ku def lu baax fali nafsi sa bopp boo ko defal waman asaa ku fi ñaawe fii ci jataay bi faa lay xaaj buy këpp sa kaw lay këpp rek waaye du tee affaire bi moom buur yàlla moo namm mu am jataay yi am moom moo koy doxale nu mu ko neexe dañ koy bàyyee nu mu ko neexe mu daal di koy doxale noon yal na ko yàlla daal di mottali daal di koy yokk tamit yokk xam-xam bi yokk leer yi dina yokk tamit li nga xamante ne mooy soppu alayhi salaatu salaam gi mu sopp ñépp mu gin ni tey defal lu spécial boo xamante ne nii daanaka doo am leneen looy sàkku ginnaawam yal nañu ko defal ah ñuy dellu di sant euh, mbooloo mi yëpp ak ñi nga xam ne partie te nañ ci def nañ ay résumé ñi defoon résumé yi tamit yooyu tamit am na ci solo ndax noonu tamit la ñuy xamee méthodologie bi nan lay demee nga fexe ko takk ba bu ëllëgee yenn yi yow nga mën a demal sa bopp ndax daara la mooy école de formation du li lépp lañ lay jàngal boo xasee xam méthode bi xam rigueur bi xam tamit texte yi ak source yi loolu war ngaa des fois yenn yoo xam ne man ngaa demal sa bopp bu ko defee nga bañ a nekk koo xamante ne foo man dem nga man nga mën a jariñ nga fa ne loolu la xam-xam bi jariñ noonu la ko saxaaba yi gisoon radiyallahu anhu doon transmettre seen taalibe yi ñu koy transmettre ba tey ñun nag nañu fexe bañ a nekk ci ñi nga xam ne puso bi day réere ci ñoom te puso bi moom du réer sax yow kay yaay réer ndax suñu borom moom inna diina inda allahi al islam te yonent ne la yablughu hadha diin ma balagha al-layl wan-nahar ne diina ji dina àgg fu guddeeg bëccëg àgg dina fa àgg loolu la yeneen ciment lay saaf saaf wax te du waxantu loolu la wax te loolooy am insha loolu mooy am kon nag ñun daal mbir mi la lenn la xeer wu ñu teg ci mbartal puus mu dem ñàkk puus mu dem buñ la nee nag teg ci sa loxo. ah mais ginnaaw kooku kumbu na de waaw fële foofu ci ginnaaw kumbu na trop ci ginnaaw kooku paree paree bu ñu noonu. mooy ne mbir mi lool la nga puus mu dem nga ñàkk puus mu dem buñ la naan teg ci sa loxo nag boo foogee ne yow bu dul yow du dem mooy da ngaa ñàkk xam moo tax de toute façon teg ci sa loxo yow lay defar boo ci tegul buur yàlla tàggat ñeneen moom li mu waxoon rek moom man na leen fee jëli jële leen fi wa ya'ti bi aaxarin mu indi ñeneen wa ma zalika bi aziz loolu noonu du loo xam ne lu jafeñ buur yàlla la kon nag insha allah yal nañu buur yàlla daal di jàppale ñun ñëpp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 jazakumullah euh, ñu ngi sant yàlla bu baax baax bi nga xamante ne moom lañu ñu may tàmbali bi tamit may ñu jeexal bi ñu ngi gërëm mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon koy ci jotaay te di gërëm tamit euh, mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñoo def résumé ñu ngi gërëm tamit euh, sëñ Fall mi nga xamante ne moom moo ko doon maanaam moo doon def résumé bu général bu bu mat bi yal na leen yàlla fay mbir mi fay yéen euh, fay ko tamit ci résumé bu rafet bi mu def waaye fay ko tamit ci wax ju rafet bi nga xamante ne moom la wax euh, yoo xam ne dëgg-dëgg moom comme li wolof yi di wax mais boo sànnee boo joxoonee baaraam maanaam benn bi moo dem keneen ci waaye yeneen ci def ci ci nga jëm maanaam ci nga jóge la jëm loolu euh, loolu mais ñi ngi sant yàlla alhamdulilah euh, ba ñu borom bi subhaanahu wa ta'aala mayee ñuy def jotaay te insha allahu taala kon xam naa ci jotaay yi di ñëw dinañ ko yeggalewaat dugg ci nag ci léegi buntu bi nga xamante ne moom mooy buntu ci ndax baabu ñu nga xamante ne léegi comme gis nañu nag li nga xam ne moom moo aju woon ci wàllu ndox gis nañ li aju ci wàllu ndax yi gis nañ li nga xamante ne moom mooy sobe ak li dul sobe léegi nag ñu war a gis nag dugg nag ci li nga xam ne moom mooy buntu njàpp voilà nga xamante ne kon ba tey ñu nekk ci kitaabu taxaara insha allahu taala buntu boobu buntu bu ama ama ama amam solo la boo xamante ne lu bare bare ci wàllu jaamu yàlla daf ci aju te bu réeréer ñu ngi sàkku ci mbokk yëpp ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax insha allah Euh, am na tamit leneen leneen euh, euh, projet boo xamante lenn ci mbokk yi ñaan nañu ko mooy def lu demee nekk maanaam ndax waxtaane bi ñu doon waxtaane ci maanaam bu jeex ci sallallahu alayhi wa sallam ak topp ko ak ne loolu moom mooy origine lépp te moom mooy cosaanu lépp te loolu mooy li lépp amul dara lu yàlla di may xéewal bi muy may jàmb bi bi ci gën a màgg mooy mu may la nga bëgg yent bi sallallahu alayhi wasallam mu may la nga topp yent bi sallallahu alayhi fi mu tegoon tànkam nga teg ko fa ah, jamono jii nga xamante ne nag moom lañ nekk jamono joo la joo xamante ne doonte ah, biddiw bi nga xamante ne mooy astre bi nga xam xamante ne moom moo tiim jant bi maanaam moo tiim suuf si di ko leeral dafa leer naññ waaye bu ñu xoolee dëgg dëgg dëgg dëgg ni suuf si mel jamono ji mooy dafa lëndëm lëndëmaay la goo xamante ne nag euh, képp kenn dana ko da noyyi maanaam amul kenn kuy mucc toog ne lëndëmaay bi jaww ji lëndëm moom noyyiwul lëndëmaay boobu ba amul benn effet ci ci poumon yi am xëtal amul amul kenn mënul wax loolu ngir lan ngir kéefër ngir lan ngir bidaa ngir lan ngir mooy yàlla ngir lan ngir lu ñuy jàppee ne loolu diine la te fekk du diine ngir lan ngir par parloo kenn ku ci nekk di xëcc naan ñun ñooy waa diw ñun ñoo far bërëb sàngam ñun ñooy waa sàngam ah, li nga xamante ne tamit moom mooy dérive yi nga xamante na moom la ñu gis ci milieu diine ji li ko indi yëpp moom mooy ne nit ñi dañoo delluwaat ci cosaan bi ci cosaan bi lenn rek la mooy alquraanu yàlla ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dérive yëpp loolu dong moo ko indi euh, am nag ay mbokk yoo xamante ne dañoo sàkk woon insha allah ñu am ay jotaay yoo xam ne dañ koy teg dañ koy dañ koy dañ koy noter su ko defee mu bañ a nekk loo xamante ne du ànd ak daanaka ak sara ak prix rek lay doon boo xamante ne dañ koy def ci téere bu njëkkee ci Sahihul Bukhari bu fekkente ne pare na yeneen téere et cetera bu ko defee au moins ñu gis ni maanaam au moins nit ñi am même bu dee texte brut bi noonu ànd même bu dee toute explication lay am loo xamante ne mënta ñàkk ci ci explication yi xëy na mu mu nekk loolu maanaam mais mu nekk rek texte brut bi texte brut bi noonu bu ko defee mu mën a gaaw et que ñëpp maanaam ci kii bu nekk ñu ne ah daa ko yent bi da lii doon def sallallahu alayhi suñ paree ci loolu dem ci beneen say am basi dém buñ paree ci et cetera ba say jeex voilà ba bu jeexee euh, amaan na après xëy na ñu def bu boole ko ci leneen loo xamante ne euh, day day gën a day gën maanaam amaan na ñu jël ci benn ci yooyu euh, def ci sat waaye euh, li nga xamante ne mais lool day daal di nekk loo xam ne du nekk daayira daayira moom dañuy continuer programme yi ñu doon def waaw dañuy continuer programme yi ñu doon def waaye am na dañ koy wutal yeneen i jotaay yoo xamante ne dañu concentré wu ci loolu ci voilà ci ci ci loolu en tout cas ci ñu ëpp ci bët ci daal voilà et que ñu xool créneau boo xam ne dana arrangé ñu ëpp ci ñi nga xamante ne loolu yitteel na leen voilà bu ko defee ñu ñu ñu. bëgg ñu def ko insha allahu taala xëy na loolu dina jàppale ñu bare bari ci ñuy xam xadiis yi ndax tamit am na ci ñoo xam te dañ ko wax tamit ne euh, dañuy faral di euh, léeg-léeg bu ñuy ci yeneen jotaay peut-être que du yi ak yii sax wala yeneen yoo xam ne dañuy wax benn xadiis ñu bëgg koo jàpp bëgg koo kii mais wax ci xaw a gaaw ñu mu dem duñ ko mën a téye yooyu bu fekkee ne nag am na jotaay yoo xam ne yu mel noonu la nga xam ne dañuy yor téere bi ci jëmmi boppam gis xadiis bi ci boppam tiim ko ak yu mel noonu mën ko yor am na ay application tam yoo xamante ne téere yooyu yëpp am na ay application nga xam te ne dafa dañ ci mën a noter ak yu mel noonu yëpp am nañ alhamdulilah borom subhaanahu wa ta'ala tànkatal na euh, euh, sunna yeneen ci sallallahu ay góor yoo xamante ne ñu njëkk ñi waaye tàggatal na leen ay góor ñu mujj ñun rek ñooy nelaw ah ñun rek ñooy nelaw mais am na ñoo xamante ne ñu ngi liggéey liggéey bu am ama am solo ci ci ci ci sunna yeneen bi sallallahu alayhi Euh, kon bu boobaa ñu jàpp ne xëy na lool mën naa bokk ci kii bi ñu ñëwoon exposé ko ci tamit ci mbooloo mi euh, tamit insha allahu taala ñu ngi ñaan daal borom subhaanahu wa taala bu dee loolu gën na mu mottali ñu ko voilà te def ci def mu yomb mu jàppale tamit voilà su fekkente ne tamit euh, leneen tamit xëy na ñoom ñoom suñ faalu ñoom suñ dugg am nañ ci beneen xalaat voilà bu voilà yoo xamante ne tamit insha allah mais insha allah du doon du du ànd ak du ànd ak tarxam bi baax maanaam ngir ne tarxa yi comme niñ ko gisee maanaam loolu <laughs> day jël ay at voilà mais bu fekkente ne xëy na kii bi rek la ñuy liir euh, baat yi noonu rek ak euh, firi ko noonu rek ci wolof bu fekkente ne après wax sens général hadith bi euh, bu dee voilà ñu jàll daal ci leneen bu ko defee au moins li li ëpp solo ci mbir mi ma ma am ngir ne. gis nañu nag sàkkuteef googu mbokk yi ko sàkku dafa fekk ne xëy na euh, discours boobu noonu da leen a da leen a da leen a da leen a da leen a da leen a marqué ne dëgg-dëgg que ni su ngeen di salaatam dafa soxla dëgg-dëgg ñu xam ko ngir mën koo roy parce que parce que bu ñu xoolee fan yi yëpp wala daan ko jotaay yu bëree dañu dañuy insister ci principe boobu. c'est que bu fekkente ne xamuloo dëgg yéen salaam lan la wax ci nangam lan la daan defe ci nangam et cetera day gis ne loolu daan ko du mën a ne. loolu ci li mu mën a nekkee mooy nga xam dëgg-dëgg ko yéen bi nu mu doon def nu mu doon wax lan la doon doxale ci ak yu seen leneen ak waaw bu jaree loo xamante ne dañuy xam ne kat a ah, xadis bi nii la ñëwee waaye nag bu ñu ko déggee nii ci ngir ne nangam loolu xëy na ñu taxaw ci taxawaay yu yam yu yam a yam waaye ñu continuer insha allah taala voilà insha allah ñu ngi ñaan borom subhaanahu wa ta'aala mu mottali loolu yëpp may ñu booleen ci ñi nga xamante ne dañuy taxoo ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ci biir activité comme ni nga xamante ne ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooñu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël tax leen ci boppam defal leen jagle gu toll mu melale leen comme moom ni mu mel maanaam mooy ñuy toog teg tànkam moom exactement moom suñu koy teg yàlla nañu yàlla boole ci ñooñu dafa ñu ngëneel gu tollu noonu eh, te yàlla may ñu tamit ñu incarné li nga xamante ne moom mooy euh, tur bi nga xam ne moom la ñu yore mooy mutahabdina billah euh, ñoo xam dañuy soppante ci yoonu yàlla maa ngi baaluwaat ñëpp ak ñi nga xamante ne maanaam ak bi di di Euh, comme ni ma koy waxe tamit man daanaka maanaam mën naa ne kenn ameelu ma àq ngir ne euh, euh, àq yi ñeneen ñi am yëpp am na comme niñ ko waxe woon ci maarij yi ah, ya naka inni qultu haqqan ta'assiyan ghafartu li kulli zalimina bi jissati yow sama borom de roy gi ñuy royante bi de sallallahu alayhi wax nañ ne ku ñu mës tooñ ak lu ñu mës a tooñee ak tooñ bi nu mu mën a toll jéggal nañ maanaam kon maanaam yore luñ kenn àq maanaam kenn yore luñu àq plutôt ñun ñu ngi baalu bu baax ñu ngi baalu bu baax a baax a baax euh, mboolem maanaam ñëpp rek te voilà te ñaan borom bi subhaanahu wa ta'aala may ñu dikko yéen ci bi li nga xamante ne moom mooy wàllu Tabaski gi nga xamante ne rendi nañ xar yi naam mais nañu xam ne rendi xar yi nga xamante ne moom la ñu def loolu du objectif bu Tabaski gi comme li ko borom bi wax lan yanaala Allahu luhumuhaa wala dimaa'uhaa walaakin waa taqwaa minkum rek deret yi ak ndawal li loolu mooy joxe yàlla waaye liy joxe yàlla mooy ragal yàlla gi nga xamante ne moo nekk ci yàlla googu moom mooy li nga xam ne moom la ñu war a bàyyi xel ca gannaaw loolu yëpp maanaam mooy ne rendi nañu xar bi waaye feet eet borom subhaanahu wa ta'aala xikma bi mu def ci eet juuru feet ñuy rendi xar yi mooy ne ñun tamit dañoo war di jàpp ne bés bu nekk war nañoo rendi suñu bakkan ak suñu bànneexu bakkan bu ñu leen tëralee rendil la loolu mooy jur ay bu fekkente ne tëraluñu rendi ko maanaam rendi xar mi bu fekkente ne manoo ko garaawul ah mais rendil sa bànneexu bakkan tëralal sa bakkan rendi voilà loolu moom boo ko defee yaa ngi ci feet boo ko deful nag en fait yaa ngi ci feetu zahir yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi folklore yaa ngi folklore kon moo tax ñu ñu ñu mu mat a bàyyi xel ah mu bata bàyyi xel nga xamante ne dañuy voilà dañuy dañuy jublu ci loolu tamit te loolu noonu man ka sotti dëgg dëgg sotti lu dul ñu jaare ko ci di jëm suñu bopp am objectif benn kese mooy ngërëmal yàlla ak di nekk ci li nga xam moom la bëgg ak moom la ba pare sori li mu bañ di ko jaaree ci ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ku mu neex noonu lay demee ku mu neexul tamit après moom bu bu dee day mer mu mer bu dee euh, comme ni ko wolof yi da waxe ku mu naqari nga taal gaz ko après amul problème walla nga mat sa bakkan mais mais loolu dafa war a nekk loo xamante ne crime lay doon maanaam ne daal ñun daal li ñu amal solo mooy ngërëmal yàlla ndax jullit loolu mooy dëgg dëgg dëgg dëgg ku womat mooy koo xamante ne bu ab mbir ñëwee ak lu mu mën a doon moom benn mbir benn question kese lay posé wu du posé wu une deuxième question mooy ana lii lan moo ciy neex yàlla ma def ko ak lan moo ciy naqar yàlla ma bàyyi ko jeex na te loolu mënul nekk lu dul nga jaare ko ci sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngir ne yàlla dafa tëj bunt yi yegg ci moom ak ngërëmam yëpp ba mu def moom boo xam moom yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon yàlla nañu yàlla may lool waaw ah, yàlla nañu yàlla may lool ñu ngi delluwaat di di leen gërëm tamit yéen ñëpp ah, di gërëm tamit seen seen seen taxawaay ci ci ci daara bi te ndax daara ji ku nekk taxaw na ci ba tax mu yëg ci fii mu yëg ci tey waaye tamit ñu ngi gërëm mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñooy faral di gën di teew di di di di di fekke jotaay yi di gërëm tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy résumé ñoo doon def résumé yi waaye di gërëm tamit eh, seen Fall bi nga xamante ne moom moo doon Euh, moo doon def résumé bu mag bi nga xamante ne daanaka boo ku fekkee boobu daanaka jarul muy maanaam ku fekkewul ñun ñu def bu fekkee bosam daanaka jarul muy fekkee ba la maanaam te loolu loolu loolu lu rëy rëy ngir ne temps bu gàtt bi mu koy def ci ñun temps bu rëy bi nga xamante ne moom lañ koy def maanaam disproportion disproportion bu mag boobu ànd ak loolu yëpp daanaka maanaam dañ maanaam bi gis benn enseignement bu nekk ci euh, ci ñun bi ñu def te moom bi mu def